bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi eh, ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu fii ñu doon baaxoo nuyoo ci waxtu wi bi koor gi tàmbalee ba léegi ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def rek fës yéene ànd ak yéen ci jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko ñu tànn ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñoo fas yéene ànd ak ñun ci weeru koor yépp fës yéene jàngat tomb yooyu ki ñuy dalal tay tey nag mooy Serigne Xamsatu Jaxate xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle as lëf rek ci ar ci ay jaar-jaaram ci wàll gi nga xam ne moom la yëngatu muy xamlu ak xamle xam naa ne ñu jéggulu mbokk yi rek ci ay bis ji nga xamante ne moom lañ génn ci dog-dogi Quran yi nga xamante ne mooy faral di am ci waxtaan yi ba tax ñu baree bari xaj na fi ñu ko daan toppee ci rajo yi ak waxtu bañ ko daan topp duñ ko mën a topp ci heure yooyu noonu loolu ñu ngi ciy jéglu bu baax a baax. dugg rekk ci waxtaan wi bala ñoo jox kàddu gi Serigne Xamsatu Jaxate dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar jaaram Serigne Xamsatu Jaxate moomu mu ngi jànge alxuraanul karim ci Touba Belal ki nga xamante ne moo ko njëkk moo ko tàmbali njàng mu alxuraan moomu mooy waajuram bi sëriñ Ahmadou Diakhaté sëriñ Ahmadou Diakhaté moomu di doomu sëriñ Hamsatu Diakhaté kooku mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbalil alxuraanul karim euh, ginnaaw bi mu jàngee alxuraanul karim tamit sëriñ Ahmadou Diakhaté moomu di waajuram moo ko tàmbalil njàngum xam-xam ginnaaw bi la dem ci ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Hasan si foofee la mottulee li nga xamante ne moom la waroon a jàng ci ay téere yoo xamante ne téere xam-xam la ginaaw bi tamit ci la tàmbali di gëstu ak di bind ci lépp loo xamante ne lu mën a jëriñ ab jullit la ba tax na am na ay gëstu yu baree baree bare yoo xamante ne moom mi def na ko yenn yi ci arab lañ ko bind yenn yi ci italien lañ ko bind yenn yi ci ah, euh, ci français lañ ko bind bokk na ci gëstu yooyu nga xamante ne def na ko am na bu ñuy wax Touba am na bu ñuy wax ashuuxu wa siyaasa maanaam euh, les marabouts et la politique loolu def na ci benn gëstu boo xamante ne ci wal ci tubaab la ko bind def na benn gëstu boo xamante ne a siyaasatul xaarijatul américaine la politique extérieure américaine loolu ñu ngi ko bind ci arab def na benn gëstu boo xamante ne xarakatul baax al islamia muy les mouvements di islamique boobu suñu ci arab la ko def def na benn gëstu boo xamante ne mi ngi ko def ci as-siyaasatu fi minhaj al-xadimi yi la politique dans la démarche xadimienne loolu ci arab la ko bind am na beneen gëstu boo xamante def na ko ci al umamul al umamul muttaxida hadihi xashra al fariga les nations unies cette coquille vide boobu ci en ci arab la ko def def na beneen ci les sciences dans le Coran maanaam al ulum fil Quran loolu tamit euh, gëstu boobu mi ngi ko def ci euh, arab la ko def def na beneen gëstu ci qaidatul jihaadi wa jihaadul qaida gëstu boobu mi ngi ko def ci arab moom tamit def na beneen gëstu tamit ci les études les études sur l'islam dirasatun xawlal islam boobu mi ngi ko def ci en français naka noonu def na beneen euh, gëstu boo xamante ne mi ngi ko def ci Serigne Cheikh Mbacke Raidul Islah boobu tamit mi ngi ko def ci français naka noonu tamit am na ay téere yoo xamante ne moom mii tekki na ko ci langue italien ñu xam ne moom dana wax arabe dana wax français dana wax italien. dana wax espagnol même dana wax anglais tamit kon loolu rek tegtal la ci ne moom mii kat ba mu xamee ba léegi noppaluwul di def ab gëstu ndax loolu yaakaar naa ne ku tëdd di nelaw doo ko mën a doo mën a fàggu lu mel noonu lépp am na yeneen yu bëree yoo xamante ne sax mën naa ci dugg waaye nag comme waxtu wi daf xaw a xat ci gàttal mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee ak ñun tey ji waxtaan wi xam ne bu buñ ko joxee kàddu gi sax dana am ay baat yu gàtt yu mu tënk ci wàllu italien ndax dafa am ay mbokki taalibe yoo xamante ne dañoo nekk foofu ci Italie te xamaloon ko ne ko waxtu wi nga xamante ne moom lay jàllale waxtaanam incha allah des na ko topp foofa te dafa am ñoo xamante ne dañ koy ànd ak ñoom di ko topp te ñooñu dégguñu xaj na langue bi ñu wax faaw nag moom mu tënk leen ay baat yu gàtt yoo xamante ne dafay leeral lii nga xamante ne moom lay waxtaanee ak lii nga xamante ne moo ko tax jóg ak ñii nga xamante ne ñoo taxul waxtaan wi. bi mu ñëw tamit mu ànd ak délégation bu am solo xam ne ñu sant leen rek sëriñ Jide Kébé ak sëriñ Xat sëriñ ak ak sëñ Abdullahi al yi ak sëñ Sam Ñang ak ñeneen ak ñeneen ñooñ tamit ñi nga ànd ak ñoom ñoom ñëpp nekk ay boroomi xam-xam yoo xamante ne ñàkk bu fekkee ne waxtu may na may nañu ko ñu jox leen kàddu ñu jox waxtaan ak ñun nag mooy Touba ci vingtième siècle bii nga xamante ne ci lañ nekk maanaam ci xam ni ñaar waaw loolu kon ci gàttal mooy li nga xamante ne moom la fa yéene waxtaan ñun xam ne waxtu yi moo ñu ko may kon danaa tënk sax euh, waxtaan wi ni mu demee waaye nag damay bañ a guddal te waxtu bi daf koo gàtt te xam ne li mu war a wax xaw naa bari. kon dama koy jox kàddu gi rek yal ko yàlla bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala nabiyi alislaami walbashariya sayidina wa mawlana muhammad wa alihi almayamin wa saxaabatihi albarara wa xadiimihi albatar raaidi althawra alislaamiya السلمية في إفريقيا السوداء شيخنا أحمد بامبا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أيها الإخوة المسلمون أيها الإخوان المريدون أيها السادة والأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي الربد الزفت أزكى التحايا وأخلص الزيارات إلى سماحة المرشد الأعلى للمريدين صاحب السمو الخدمي الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد الفاضل حفظه الله وإلى صاحب السمو الإبراهيمي فضيلة الشيخ الشيخ خدي مرشد الدار المعطي wa ila al ailatayn al xadimijati wal ibrahimija hada wa yataayanu bada attaxiya an uhannia al ixwata fi muassasati al wafa bi xuquqi al iman ala ittixaadihim hadihi al mubaadara al tayiba wa fadlihim fi hadihi assaabiqa almahmuda allati tushakkiluha hadihi alfaaliyatu ar salikun wa wasil bi idnillahi azza wa jal kama ajiduni muttaran li an ashkura gaayata shukri wa mawfuura مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان على تشريفها لي بدعوتي إلى التواصل حول قضية مركزية في المريدية والجوهرية في البلاد ألا وهي تقدم طوبى وما أسميه بالأرض المريدية على وجه العموم وهي واقع الأمر دعوة أبتهج la bal ash'uru bil wajibi fi talbiyatiha idan yaa ixwa fa ila al amami mad'umiina wa mashkurin insha allahu taala bokki jullit yi dongay Sëriñ Tuubaa yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu jëkkat kàddu ya a tedd wala sunu nuyoo ya gën a sell ak sunu ya gën a tedd jëme ko ci yu tedd yi ya nekk Touba ak yi nekk fii ci Darou Moukhty nuyu leen ndokkee leen ci weeru koor wi sant bokk jullit yi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bi fii noo ngi am mbégte mu rëy ci ñëw bokk ak yéen jataay bi mën naa ne muy bokk koo xam ne mu ngi doog am ci jëmm waaye ñun daanañ ko topp te nekkuñu fi woon su ko defee ni ko Cheikh Modou Kara waxee ci biir waxam maa ngi doon sàkku bala ñu sori ci waxtaan wi foofee ca Italie dafa am ay bokk yu nga xam ne ñoom depuis ñaari at a ngi nii ko commencé jaarale ci internet dañ koy suivre foofa man daana ko bokk ak ñoom di suivre euh, ren jii dañu jokk ak man barki dem di ma laaj ndax euh, ñu ngi koy jàllalewaat ba léegi ma xamal leen ni waaw ñu ne ma ñoom dañ koy topp ba boole ci wax ma ni ma dafa am ay bokki italien yu nga xam ne sëriñ bi da leen a ñor ñu ciy gëstu eh, ñu xamoon na ne leen danañuy organiser conférence yooyu ba ñoom it italien yooyu ñu ne ñoom ñoom ñoo koy bokk ci suivre bu boobaa nag kon day mel ne ngir mbokk ya fa nekk xam li ngeen di def mooy lan ak ci yenn la dugg moo taxoon ñu sakku leeral leen ko ñoom comme ni ko Cheikh Modou Kara eh, junje bismillahir rahmanir rahim loo de addiyo il Signore delle creature, pace, saluto e benedizione sul profeta dell'Islam e dell'umanità, il nostro maestro Maometto, sulla sua famiglia, sui suoi onorevoli compagni, sul suo bravo servitore, il pioniere della rivoluzione islamica pacifica in Africa nera, la nostra guida Sheikh Ahmadou Bamba. e su tutta la umma cari fratelli musulmani cari condiscepoli murid cari amici signore signori che, ci state seguendo dall'estero in particolar modo dall'Italia attraverso il web in questo benedetto mese del Ramadan all'occasione delle, delle conferenze ramadaniche organizzate quotidianamente dalla Fondazione Al-Wafa per il rispetto dei diritti della fede nell'ambito delle attività religiose e culturali che svolge ogni annata durante il periodo del digiuno musulmano. Gli organizzatori di questi eventi ramadanici che, che, sono, che stanno alla loro quinta edizione, stabiliscono un calendario culturale e religioso ricco di attività, di una trentina di conferenze o di comunicazioni, delle comunicazioni di altissimo livello e di ottimo contenuto che rotano attorno a tematiche molto variegabili. Esse sono delle conferenze pubbliche che, che svolgono nel luogo più sacro della città, cioè la grande moschea di Darul Morti, e che vengono tenute da differenti conferenzieri. In questo decimo giorno del mese del Ramadan, la Fondazione Al-Wafa per il rispetto dei diritti della fede mi ha, onorato scegliendomi come conferenziere di questa giornata, ma anche e soprattutto offrendomi la preziosa occasione di ritornare su un argomento che mi preoccupa e mi interessa da tanto tempo, e cioè la problematica che pone lo sviluppo di Tuba e del territorio Murid in modo generale. non che il diritto dovere dei discepoli murid di coinvolgersi nell'azione per il progresso di Tuba e, del suo, e, di, e di tutto il suo interland. Quindi questo è lo scopo delle conferenze pubbliche che si tengono qui a Darou Moukhty bokk yi kon niñ ko waxee eh, waxtaanu bi izni azza wa jal ngi jëm ci thème bu nga xam ne war nañu itteel ñun ñëpp ñun dongay Serigne Touba yëpp ndax daf dafa aju ci lu nga xam ne sunu jaayante daf koy conditionné sunu jaayante ak Serigne bi mooy ñaani yi Serigne Touba ñaanoon ci Matlabul Fawzayni ñu def ko loo xam ne bët ji tegal loxo di ko laal ca Touba. mu weñe doon ay ñaan yoo xam ne dañuy jàppale sëñ dafa xasida yi dañ koy jàng di barkeelu waaye ay ndigal yu ñu ci la yoo xam ne danoo ko war a jëfe ba mu nekk lu bët di tege loxo di ko laal ci Touba ak li may tuddee le territoire mouride nga xam ne day ñëw ba Darou Moukhty dem ba Darou Wahab danañ ci ñëw ci waxtaan wi incha allahu taala mu mel ne euh, ngir campé sujet bi moo tax ñu ne Touba fil qarnil hadi wal ashrin Touba dans le vingt si unième siècle xam ngeen ne ci atum Touba bi ñoo ngi ci ñaar fukkeelu siècle ak benn siècle mooy téeméeri at yu ne ngay wàññi téeméeri at ba nga am ci ñaar fukk benn ñi ngi tàmbali boobu am ci juróom-ñeenti at muy 2009 bi ñu nekk ba Touba sosoo ba léegi ba ci 2009 bi ñu nekk xam ngeen ne évolution bu mag am na fi ay soppaxandiku yu baree bari Touba ju njëkk ja bokkute ak yi ñuy dundu tey loolu ngëneel ak effort sunu magi murid yi ni jiitu woon ñoom la bu boobaa nag ñu nit sunu wërteef la ci ñu fixé suñu objectif ñu nit ci niñ bëgg a def Touba fileeg téeméeri at maanaam ñoo ngi ci 2009 fii fileeg 2100 nan la Touba war a war a mel loolu laaj la war guñ war a laaj suñu bopp képp ku ne sëñ Touba sa sëriñ war nga koo laaj sa bopp te jëm ci anti tontu tontu yi nag du doon ay wax kese waaye du ñuy jëf lay doon. kon waxtaan wi mooy nun dongay sëriñ Touba yi Touba gi ñu bëgg fileeg juróom fukki at fileeg téeméeri at mu mel nii ndax. ñun fas nañ yéene ñaan gi sëñ Tuubaa ñaanoon ci matlabul fawzayni balaa juróom fukki at danañ ko def lu loxo di laal ba di ci tegee ca Touba wala déet bu fekkente ne fas nañ ko yéene nu ñuy def. mooy justifier nag ñu jël boobu tam adduna euh, dafay dox te euh, lislaam dafay amee ñaari dimension mooy diinun wa dunya la bu la neex nga ne ibadatun wa siyasa maanaam adduna ak àllaxiram moo am dama koy wax toujours mooy tiyaaba ak tuyóbbu wala yàlla ak yilla loolu mooy lislaam te yàlla mi wàcce lislaam moo bind doomu aadama yàlla mi bind doomu aadama moo wàcce lislaam kon eh, wàcc gi yàlla wàcce lislaam eh, lislaam ci doomu aadama pour yéwénal nekkuk doomu aadama la kon ginnaaw moo bind doomu aadama te moo wàcce lislaam dana xam eh, li méngoog doomu adama donc contradiction du mën am ci ñaar yooyu ci message al quran message message u lislaam ak ajooy doomu adama la ko la waral mooy doomu adama tamit ci ñaari eh, élément la ko constitué ci lañ ko eh, sos muy roox ak yaram l'islam ñëw indi diinoon wa dunia diine ji mooy côté roox dunia ji mooy côté yaram Serigne Touba mu baax mi danay wax toujours ne andi wut un islam n'a pas innové euh, un islam mais il a rénové l'islam maanaam l'islam bu ñu beesal la indi waaye indiwul l'islam bu ñu fent li yonent bi indiwoon woon la jàngalewaat moom la yeesalaat kon du mën a ñàkk moos al muridiyya al fikrul xadimi li sëñ bi jàngale daa di sóobu ci li lislaam indi ci melokaan lislaam maanaam li caractériser li ràññale lislaam mm, moo ràññale yoonu murid te mooy ñaari dimension yooyu euh, dañ koy wax ci murid gi mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla googu moo dëppook diinun wa dunya moo dëppook ibadatun wasiyasa xam ngeen ne sëriñ bi ak mag ñu baax ñu ko toppoon euh, fu ñu masaan sanc fu ne la cay jiitu mooy jàkka ja muy la ja aju ca diine ak daara ja ñuy yare donga yi ak fa ñuy eh, tàggat dongo yi ci wàllu eh, li ñuy wax eh, liggéey li wax formation wala condition physique maanaam fu ñu mas a dem fu ne rek ñaari éléments yooyu day feeñ mooy diine ji te mooy jàkka ja ak daara ja wala ak tool ya te muy àdduna ndax daara ja ca la ñuy former nit ki ci wàllu xam-xam ba mu mën di fréquenter jàkka ja toole ci la ñuy former nit ki ba mu mën a dund honnêtement mën participer ci euh, euh, li li yàlla li taxoon yàlla wàcce doomu adama bokk sabab yi taxoon yàlla wàcce doomu adama muy mu xelaafa ko mu wutu ko ci kaw suuf euh, formation physique boobu mooy tax doomu adama nekk élément bu baax boo xam dana mën a contribuer ci nekk représenter yàlla ci kaw suuf léegi bu boobaa kon day mel ne Touba. objectif boobu taxoon sëñ bi tànn ko te mooy ñaar yooyu maanaam fu mu rawale ak njabootam fu mu leen formé ci yàlla euh, tax mu tànnoon euh, barab bu sore sori boo xam ne nii lépp luy xiirtal euh, doomu adama wala luy mën a gàllankoor liggéey boobu daf ko nekku fa mu dem ci barab bu mel noonu def ko maanaam essence religieuse bu Touba maanaam Touba li ko tax a jug maanaam essence am ca jubluwaayam dëgg-dëgg li ko laltaay dëgg-dëgg mooy diine waaye mu murid nee naa leen jàngaleem sëriñ bi sóobu gi cuub gi ko lislaam cuub moo tax dalul bàyyi beneen dimension wu doomu adama bi muy dimension wu adduna muy dimension wu dunduk doomu adama moo waral it eh, sëriñ bi eh, bi mu sañcee dëkk bi ñaan yooyu mu ñaan ci eh, matabul fawzayn yépp du boppam taxut waaye xam ne objectif bi taxoon hadaf bi taxoon mu sos Touba am na ci yuy doomu aadama munu ko ñàkk ci dundam yooyu bu fa dajewut hadaf boobu du ko mën a jot tax mooy diine ji duñ ko fa mën a sàmm ndax nit ñi duñ ko tal muy yi mënta ñàkk ci dundu doomu aadama lu mel ne ndox lu mel ni ab dund xeet yi demee noonu ñaan yi muy ñaan ci mëdabul fasin yépp pour beneen côté bi mën a réglé wu ngir al hadaful asli li taxoon mu sañ ci dëkk bi man mu mën koo jot bu boobaa nag ñun en tant ay doomi donc Serigne Touba maanaam day war a nekk jamono bu nekk suñu ittee ci euh, lu jëm ci tuubaa donc day mel ne ginnaaw njabootu Serigne bi lañu bu ñu toogee di waxtaan dana justifié wu lool ñu waxtaanee Touba ak nu ñuy fexee ba soqali ko. du euh, ñu naa sànq ne Touba bañ ko sosee ba 2009 bii ñu nekk évolution bu mag am na fa yu bare bari yu fi xewtan xew na fa loolu mu ngi njëkk ñu fi jiitu woon muy murid yi njëkk ya ñoom ñoo ko liggéey ci njiital euh, Cheikh sa doomi Sëriñ Tuubaa doomi Sëriñ Tuubaa yu baax yi nga xam ne ñoo jiite woon yoon wi muy alxulafa ar-rashidun ak euh, euh, rakam yu tedd yi ak ñi mbokkal maanaam Mbàkke bu soobe ak cheikh yu baax yi àndoon ak moom loolu dafay mel ne ngir ñun ñu mujj ñii ñu mën a xam li jëm suñu kanam ci tuubaa ci liggéey yi ñu ci warta di ñu xaar ngir ñu mën a am ay idées yu leer ci loolu dara laaj tuuti ñu deltu ginnaaw inspiré waat ci ñoom xool lañ defoon. bokk na ci acte yu njëkk ci wala li ñuy wax acte d'urbanisation wala acte euh, de développement Serigne Touba moo ko njëkk def ci Touba maanaam jëf juy soqali dëkk bi. aynu rahmati jooju ngeen di dégg te ñu di ko barkeeloo sëñ bi. murid moo xees dama dem ba la fait que sëriñ bi joxoon euh, digle woon ñu bënn ko ay ay cheikh jaayante ci liggéey sëriñ bi ba liggéey ba sotti moo tax murid yi dafa ko barkelu waaye sëriñ bi bokk na ci objectif ya mooy li ma leen waxoon sànq luy yëwalal nekk waa Touba ca Touba te mooy ndox moo war lool maanaam su ma leen bëggee wax ci langage langage jamono bu leer dama leen wax ne ab forage dafa bëggoon a bënn wala ab teen dafa bëggoon a bënn ngir am ndox boo génnee dimension spirituelle bi dimension religieuse bi li jëm ci diine jeeg wàllu baatin ak yooyu ñaani ci sëñ bi wax ak xeet yu demee noonu waaye nga jàngat ko rek ci wàllu adduna kese da ngay gis ne mooy acte le premier acte d'urbanisation bu nga xam ne posé lañ ko ci Touba te kooku sëñ Touba moo ko def mu nekk njàng mu rëy rëy moo xam ne ñun dongay sëñ Touba war nañ cee jël ay leçons lu tax parce que ñi nga xam ne ñoo ñu jiite woon ñoom dañ cee tiré ne Cheikh Moudou Moustapha ginnaaw bi xam ngeen ne bi mu yoree xilaafa gi jiite yu dongay sëñ Touba yi euh, bënn fa forage foofa ca tundoo di Cheikh Mouhamadou Fadil xam nga ne bi mu ñëwee euh, defaat na fa yeneen infrastructure lu mel ne marché Ocass lu mel ne poste de télécommunication boobee fa nekk waaye dañuy taxaw tuuti ci xilaafatu bu Moudou Moustapha tuuti ndax loolu ay njàng yu rëy rëy yoo xam ne dañ dañ cee war a inspiré wu pour li ci suñu kanam daf cee nekk mooy jumaay Tuubaa ji xam ngeen ne sëñ bi jumaa ji daf koo ñoroon lool euh, ba ndigal yi mu ci digle woon loolu defe naa ni jaaraat ci day perte temps ñëpp xam nañ ko mooy sant gam leen santoon ñu taxawal ko bu ko taxawul liggéey ci maanaam bu ñu ko taxawalee digle yem ci digle ko taxawul doole ci ci ne yàlla dana indi ñeneen ñu ko def li ma mooy sëñ bi dafa fonkoon jumaa ji bëggoon na mu am yàlla dogalul mu am ci nekkam moo Cheikh Moudou Moustapha ak yoonu murid yëpp maanaam ma ne Cheikh Moudou Moustapha tudd naa yoonu murid digal leen nañ ko amal euh, wante ci jamono boobu bu leen fàtte ne ci contexte guerre lañ nekkoon bu leen fàtte tamit ne ci wàllu Sénégal koom-koom bi dem wutoon noonu ndax Sénégal ci agriculture ci wàllu mbay day ëpp lu muy yëngu te booba mbay mi gëllu euh, goose na lool ndax bekkoor amoon na da euh, ci gënoon yéeme mooy Sénégal colonie la woon moo mutoon boppam ci waayu France la doon wéy euh, te pour jumaa ji mën a am y avait une condition sine qua non amoon na sart boo xam mënu woon a ñàkk mu am pour que jumaa ji am te mooy matériel bii liggéey jumaa ji lu koy indi Touba ndax booba avion mënu ko woon a indi ngir ne à part euh, Saint-Louis euh, wala à part Dakar en tout cas Saint-Louis aéroport amutoon Touba amutoon aéroport Diourbel chef-lieu régional am amutoon aéroport naka noonu bu dee oto yi mënuñu koo lijjanti donc alternative bi taxawoon mooy train saxaar doomu moo mënoon a jëlee matériel bi indi ko Touba te booba tamit Diourbel li ñuy wax la transnationale euh, bi nga xam ne moo dakaar Dakar jëm ko wala Niger jaari Bamako muy train bi bi mu ñëwee Diourbel dafa teggi wuti gin gi ne ak si donc il fallait ñu désenclaver Touba maanaam ñu génn Touba ci bedd gi ñu ko beddee ko nga xam ne yoon yu communiqué ay télé yooyu amu fa pour que matal bi mën a ñëw foofu liggéey bu rëy la fi murid yi def mooy jaayante gën jaayante ci assurer non seulement euh, main d'œuvre bi nga xam ne maanaam liggéeykat yi nga xam ne ñoo doon tëral raay bi di ko jëlee Diourbel indi ko Touba waaye ñoo financer le projet parce que euh, colon yi bokkoon na colonisateurs yi bokkoon na li ñu ci saxoon suñu mum sa mooy euh, confrérie bi maanaam yoon murid mooy joxe main d'œuvre bi mooy joxe financement bi nga xam ne ñoom aspect technique bi ak aspect professionnel bi ñoom lañu assuré woon wante li euh, fi ko financé koppar yi def raay bi jëlee ko Diourbel andi ko Touba ak main d'œuvre bi loxo ya ko doon liggéey yoonu murid moo ko fournir euh, Baye Fall yi foofu damay wax toujours ne bu ñu accès ci loolu defal leen mention day day jaadu ndax ci njiital Cheikh Moussa Fall dañ cee ràññeeku woon lool lool lool waaye yoonu murid de façon général Euh, Cheikh Amadou Moussa ànd ak ay rakkam ànd ak ay baayam yi fi nekkoon ak dongay sëñ Tuubaa yu mag seex yëpp euh, yoonu mu yëpp nekk benn ñu ànd liggéey ba euh, bëgg-bëgg boobu taxaw ma ne foofu dañ koy war a jànge lu am solo ndax ñaar daf fee am ci indi giñ indi raay bi Touba damay wax ne murid yi foofu dañ fee sànni benn xeer nappanoo ñaari picc mooy ci benn anam bëggu sëñ bi amal nañ ko ndax jumaa ji nga xam ne si moom la leen santoon dana daal di mën a sotti ndax raay bi indi matériel bi jàppandi na euh, bañ commencé jumaa ji donc ñaanuk sëñ euh, bëgguk sëñ bi daal nañ koy jëfe loolu mooy benn anam bi ba ci des mooy désenclavé nañ Touba maanaam fexe nañ ba Touba moom euh, lëkkaloo na yeneen gox yi ci Sénégal ci wàllu infrastructure te mooy saxaar bi te bu leen fàtte ne bokk na ci les grandes les grandes infrastructures de développement maanaam yokkute li ak jëm kanam bokk na ci lii tax mu gaaw li ñu tudde al marafiqul amma li tanmiya mooy wàllu route wàllu tëli dëkk bu la gën a baax ay tëli gën laa gaawu développement moo waral loolu réew yu mag yi xam nga ñu xam loolu moo tax gis nga ay li ñuy wax route nationale ak yooyu dépassé nañ ko bu yàgg ay autoroute ak euh, yeneen ci la ñu nekk ndax euh, bu jokkoo yi amee ci diggante dëkk yi mooy waral euh, production bi mën a jóge fi barab dem fi barab production bi bu amee population yi nekk feneen jot ci production boobu consommer ko consommation boobu mooy juraat production yëfi cycle la te loolu lépp les voies de communication yi ñooy tax mu mën a jàppandi te bokk na ca te mooy te bokk ci ci gën a classique mooy yoon muy tali euh, donc euh, ni nga xamee ne sunu mag ñu baax ñi jaayante woon nañu ak sëriñ bi ba dëkkam bii mu leen euh, bii mu sañcoon te dëkkaloo woon leen fi te leen ko ñoom ñu commencé caa jëf seeni jëf mel na ñoom ñoo war nekk suñuy bàyyi ci diine suñuy bàyyi ci yoonu murid la la sëñ bi waxoon mag ñi ne leen saxaaba yi ñooy seeni bàyyi ci diine eh, naka noonu ñu nit mag ñu njëkk ñu ñu toppoon sëriñ bi muy seex si ak rakk yi ak doomam yu tedd yi ñu jiite woon ñoo war nekk suñuy bàyyi ci diine ñoo war nekk suñuy roy waay te foofu eh, ci côté adduna dañ cee jox ay yu rëy rëy ndax boo ñëwee ci eh, jógee ci xalaaf ak Cheikh Modou Moussa ñëw ci Cheikh Mamadou Fadel da ngay gis tamit ay œuvre d'urbanisation yi nga xam ne def na ko tudd naa leen sànq marché bi te xam ngeen ne marché moom ku koy wax adduna daanay taxaw te mooy fu ñu yaxantoo euh, loolu euh, signe de développement la ndax dëkk euh, dafa am aspect bu nga xam ne bu fekkente ne dund na dafay dundal dëkk ba mooy le business maanaam jëflante bi ci diggante doomu aadama yi te le business li ci jiitu mooy commerce naka noonu li jëm ci wàllu alimentation nga xam ne si kër yi dañ koy soxla loolu ca marché lañ koy lijjantee la fekk sëñ bi xalaat loolu Cheikh Mouhamadul Fadil euh, def ko dafay jàngale foofu bind bu rëy rëy ne ñun te dina ci ñëw ci kanam euh, marché boobu sëñ lu def muy marché Ocass dañ war a dégg ne ñun Touba war nañ faa def ay supermarché grand standing muy li ñuy wax centre commerciaux yi nga xam ne si euh, mooy ëpp jumaa ji foofu mën naa ne jumaa Touba sax moo koy ëpp te lépp fiy nekk dañ ci agsi donc wax naa ne Touba wazifaam fonction mooy diine dundal diine moo ko taxoon a jóg waaye waxoon naa leen ne leen y a l'autre loolu damay ba ngeen koy bàyyi xel toujours doomu aadama ñaari waay pàcce la benn mënta dem bàyyi morom bi muy diine ak adduna ngir euh, fonction wu diine boobu tax a jóg Touba mën a sotti mën a mel nañ ko bëggee il faut ko beneen dimension bi ñu tenir ci pont mooy wàllu adduna ji yemb mooy lii tax doomu aadama euh, ak dundam mën a jàppandi euh, ci wàllu nekkinam loolu it day aju mu mën faa nekk mu jàppandi ci moom alxulafa ar-rashiduna yi ci infrastructure yi nga xam ne def nañ ko da ngay ñëw wàcc si ba ci Serigne Saliou mu mujj eh, naka noonu boo ñëwee si Serigne Abdou Lahad fekk ne eh, defaan yu demee noonu yoo xam ne ay jàng tamit mu ngi ci bokk na ci mooy jëm ci wàllu culture muy bibliothèque bi lu jëm ci wàllu science muy université bi lu jëm ci wàllu eh, nu ñu koy waxeeti wàllu tourisme ak wàllu diplomatie muy kër Serigne Touba gi boobu da ngeen gis bu ñu ci accès rôle bu rëy rëy boo xam ne résidence Cheikhoul Khadim bi mi ngi koy jouer ci wàllu tourisme ak wàllu diplomatie relation internationale yi nga xam ne murid yi ci Touba ji ñu soxla fii léegi juróom fukki at fii léegi téeméeri war nañ koo euh, fexe ba Touba am ko ci wàllu euh, bitim réew euh, naka noonu boo ñëwee ci wàllu infrastructure yi nga xam ne si yoonu murid def na ko ci njiital xulafaaw yi ci époque Sëriñ Abdoulaye ci jam te état bi réalisé ko muy lu mel ne tali yi lu mel ne téléphone yi automatique bi ak lu mel ne hôpitaux yi centre de santé bu nekk Ndamaat yooyu yëpp maanaam ñoom def gi ñu koy def mooy li ma leen waxoon sànq la taxoon sëñ bi sëñ ci Touba man ñu mën cee jot objectif boobu la koy jàpp dal muy li nekk li yombal nekkalu doomu aadama yi loolu lañ doon def su ko defee ñun dongay sëñ Touba yi dañ ciy jëlee ay bind pour liggéey yi ñëwaat ci kanam. léegi nag euh, bu fekkente ne dañoo jël ay repères ci maanaam. Euh, suñu kilifa yi nga xam ne si jiitu woon nañu jiite yoon wi te def ay ay ay bu ma nee mm, xalifa sàngam def na sàngam def na nangam nañ ci déggee ne yoonu murid yépp laa bëgg a wax ndax lam ko defee addiyee yi dongay Serigne Touba yi la eh, addiye yi daan jóge ci dongay Serigne Touba yi ci daayira yi ak ci tool yi ñoom lañ daan dajalewaat di ko investiraat ci dëkk bi ak ci dongay Serigne Touba yi loolu nag képp koo xam ne mbooloo dalaa topp ci yoon murid bind bu nga ci war a jël ci ne addiya yi jóge ci dongay Serigne Touba yi ci dongay Serigne Touba yi la war a delluwaat euh, bu ñëwee ci léegi euh, li nga xam ne moo ñu tax a jóg muy ñun dongay Serigne Touba yi Touba gi nga xam ne Serigne Bamba digal nañu ne nañ ko tabax ñaanim ñaan ci Matlabul Fawzayni damay wax ne keroog ba mu ko ñaanee te nii ma ko gëmee jàpp naa ne dongay Serigne Touba yépp noonu lañ gëmee noonu lañ ko gëmee keroog ba mu ko ñaanee la ko yàlla nangu waaye tamit yàlla luwaay yi nga xam ne si moom la tëral ci adduna muy régir existence doomu adama nekk doomu adama ci kaw suuf ay luwaa la yoo xam ne euh, du soppeeku tey du euh, masla moo di ne yàlla ba mu nangoo ñaanu sëñ bi ca Matlabul Fawzayni ca lam bëgg yooyu mu doon ñaan ci Tuubaa mën na ko woon a def fi saasa mënoon naa wàcc ay malayka ñu def ko nga xam doomu adama yi dañuy xëy xëy gis ko mënoon naa yebal ay junne ñu koy def nga xam dañuy xëy xëy gis ko yooyu yàlla mën na ko ndax kàttanam àgg na ci am na ci misaal toujours ne eh, Abubakar ni Siddiq ak na ñoom ñaar ñëpp ay jaam yàlla lañ yàlla def Abubakar muy jaam bu ko nangul ba mu gërëm ko mu di ko dugal àjjana yàlla def Firawna di jaamam bu ko lànkal ba mu xarab ko di ko dugal sawara waaye kàttanam ak coobareem mënoon na Abubakar jaamu ko ba faatu mu dugal ko sawara Firawna bañ koo jaam ba faatu mu dugal ko àjjana yàlla mën na loolu waaye dafa am yoo xam ne du ko def mën na ko waaye du ko def yooyu da cee bokk di ñaan li sëñ ñaan ci man bul fas ni yàlla mënoon naa jékki-jékki ñu xëy xëy gis ko waaye du ko def ñun ñii ni di ay dongay sëñ Tuubaa di ay nit jaayanteeg moom adduna ak alaxira ñooy futiku lamb suñuy poos ak suñuy doole yaram ñaan yooyu mën a jëmmoo bu boobaa nag kenn ku ne ci ñun daa war a fexe bokk ca dongo yooyee ndax loolee suñu Abdoulaye waxoon président Abdou juuf ci ne ko lépp loo xam ne nii cërub Sénégal la maanaam Sénégal la ko moom ñu génn ci cërub Touba motal ko li fee yaa ngi koy xalaat di ko def warul na Sénégal kanam rek lay jëm te dara du ko deltu boo ko deful nag yàlla dana ku ko def fekke ko bañ koo fekke laa céemale ñaan googu sëriñ bi ñaanoon ci Matlabul Fawzayni ci Touba bi isnillahi ta'ala dana am nu fekke ko bañ ko fekke moo ci am ci yam nag ba murid bu ne fexe murid bu ne fexe ba bokk ci dong seen ci waaye yooyu ñaan yi jaar ci seen loxo jëmmuwu damay jàpp ne war naa doon bëgg-bëggu murid yëpp loolu mooy solos bokk yi tànn thème bi ñu doon waxtaan ci mooy al amalu tatwiri fi Touba kon ci biir cadre Touba bi ñu soxla ci siècle bi ñuy dund nee naa leen dugaat nañ téeméeri at yoo xam ne juróom-ñeenti at dong lañ ci jàllagoon fi léegi deux mille cent murid yi fiy nekkaat yàlla ñu ca la boole gan Touba la ñuy dund ndax Touba gii la dund Touba goo xam ne nii boo tawee kenn dootu mën a dox ndax taa Touba goo xam ne nii oto bu am assurance boo moytu sareet yi moom sa oto dana yàq Touba goo xam ne nii dégg nga transport ay L200 yoo xam ne nii Senelec ak ñoo ko waroon di jëfandikoo ñoo koy def goo xam ne nii dégg nga mbedd yi faw ñu la guy ga wala euh, daxaar ga nga doo ko xam fa nga jëm ndax Touba googu lañ bëgg fileeg téeméeri at murid ya koy dund di dund waat Touba googu wala déet. li war a am moom mooy du waratu doon Touba googu nee naa leen euh, diinun wa dunya mooy l'islam Serigne Touba loolu loolu l'islam moo cub yoonu murid li ma bëgg a wax foofu mooy Touba suñu jubluwaay ñun dongay Serigne Touba yi dañ ko war a def ba mu mel ni bu dee ci wàllu diine mu sell ni màkk ak Madina ak xum sax bu la neexee wala dëkk l'islam yu sell yi waaye màkk ak Madina nga xam ne dongay Serigne Touba yi moom jàpp nañ ne ginnaaw ñaari barab yooyu barab doon sell ak yoonu Touba. te am na ci ñu seen daanu ko àgg sax ci ñoom Tuubaa lañu jël teg ci kaw waaye li ma bëgg wax rek mooy cër bañ jox war ma jën jox euh, ñaari barab yu tedd yooyu jox nañ ko Tuubaa ma ne bu dee ci wàllu diine sellaay ga fa nekk ak dundu diine ga fa nekk ci wàllu diine ñu fexe ba Tuubaa mel noonu bu dee ci wàllu adduna gis ngeen Paris New York Washington Tokyo nga xam ne ñooy dëkk yi gën a avancé ci adduna bi wala ñooy dëkk yi yoo xam ne yoo xam ne réew yi nekk ñoo gën a avancé ci bi lépp luy luy yëwénal nekk nu doomu aadama jàppandi na fa Touba mel noonu bu dee ci wàllu adduna bu dee ci wàllu diine mu mel ni dëkk yee ma leen waxoon loolu nag du ay ñaan du xasida Sëriñ Tuubaa ay lañuy jàng rek di tif di naan bi defar la lépp déedéet dama ne damay wax toujours ni sëriñ bi yëfi baatin ak zahir baatin bi sëriñ bi yoroon na ko boppam zahir si nag daf nu koo yorloo maanaam ñun donga yi njaboot gi ko topp daf noo yorloo zahir si moo zahir si nag ay mébét yu rëy ak ay werd yu guddeeg yooyu lijjantiwu ko xel mu nosu tege ci ay projet yu wër moom moo koy régler bu ngeen xoolee liggéey bi nga xam ne euh, def nañ ko ci euh, Touba dafa am ñetti canaux yu mu jaaree ñetti voies yu mu jaaree ci maanaam li ñu fi jot a def ci ay actions yoo nga xam ne si pour euh, dundal dëkk bi la pour soxaliku la bu ñu ko dee jàngat dana gis ne ci ñetti voies la jaar bi ci njëkk muy rasmiya muy les canaux officiels canaux euh, officiels yooyu bi ci jiitu mooy al marji'atul ulya mooy euh, le calife général c'est-à-dire kilifa gu mag gi nga xam ne mooy ne ci bopp yoon wi toujours di joxe ndigal yi nga xam ne damay wax ne ndigalam mooy bi engagé murid yëpp euh, bi concerne murid yëpp xam ngeen ne boobu bu fekkee ne ci cadre jàngar rek la dañ koy def ci ñetti époque wala ci juróom juróomi époque astaghfirullah ci juróomi époque la muy époque seriñ Modou Moustapha bu sëriñ Fadel bu sëriñ Abdou bu sëriñ Abdou Qadir bu sëriñ Salih nga xam ne moo tëj RD fils euh, doomi sëriñ Touba yi nga xam ne si jiite nañ yoon yi ci sëriñ Saliou la mujjee bu ngeen xoolee bu ci ne bu ci nekk am na infrastructure yu nga xam ne defoon nañ ko ci njiital maanaam yoonu mu réalisé na ko wala état bi réalisé ko ci Touba ci njiital kenn ci xalifa yooyu tudd naa leen sànq raay bi ak euh, jumaa ji ci jamono Cheikh Modou Moustapha nekkoon fekk Touba bi dinaa leen marché Ocass ak poste de télécommunication boobu nekk angle 28 ca Touba ci jamono Cheikh Mouhamadou Fadil ak président Senghor tudd naa leen euh, centre de santé bu Ndamatou nga xam ne état bi moo ko fa def boobu jamonoy communauté économique européenne tey mu tudd Union européenne ñoo ko financé woon waaye jamonoy Abdou Diouf moo fi nekk ñu def ko Touba ak université islamique bi nekk Touba ak euh, bibliothèque bi nga xam ne loolu ci jamonoy si si ñebe laaj daf doon euh, diggante bi nga xam ne si moom la fi nekk nga xam ne yàggul matut ak sax mbaa lay toll li ñuy wax statu quo la maintenir c'est-à-dire intérim bi mu doon assuré diggante al alxilaafatu althalisa ak alxilaafatu alxamisa intérim boobu moo tax dafa maintenir le statu quo al wadu rahin kaana qad abqa ala al wadi ala al wadi maanaam li suñu iblaat defoon euh, chance wu ci dara ba nu mu fi jógee euh, waaw sëñ bi dafay wax ne ma ci wàllu diine gi maanaam xam nga moom dafa moo yore woon imaam gi ci jamono sëñ Abdoulaye waaye bi mu nekkee xel euh, euh, xalifa dafa cumulé ñaari fonction yooyu te ñaari fonction yooyu sëñ bi du ndaw loolu am njàng mu rii def ceene ndax euh, bu dee ci lislaam ñaari fonction yooyu ñooy yi gën a am solo ci diine ji mooy alxilaafatu ak al imaama sëñ Abdul Qadir dafa boole woon ñaar yooyu pour man ngeen dégg li ma leen am njàng da cee ne mooy li ma leen waxoon sànq ci ne la dimension la double dimension de l'islam te yoonu murid jëlaat ko ci maanaam l'islam nekk li mu nekk diinun wa dunya ak yoonu murid doon gum doon waat loolu Sëriñ Abdou Khadre daf koo incarné waat bu mu mooy représenté euh, wàllu adduna ji imaam gi mooy représenté wàllu diine ji bu ci li fonction spirituelle la di fonction temporelle euh, naka noonu bokk na ci liggéey yi nga xam ne def nañ ko ci Touba ci euh, autorité publique yi jiite ko les pouvoirs publics muy état du Sénégal moom it dañ koy diviser ci ñetti époque mooy li ñuy wax la première république di jamonoy Senghor c'est-à-dire jamono bi Sénégal amee indépendance ba ni Senghor en 81 nga xam ne ci la Senghor jeexale loolu mooy la première république deuxième république tàmbalee ci Abdou Diouf en 82 ba en 2000 nga xam ne ci la euh, fi juge troisième république taxaw muy Abdoulaye Wade ñetti république yooyu bu ci ne état du Sénégal investir na Touba wax na leen sànq ci jamono Sëñ Fall ne leen ci jamonoom la fi état bi defoon poste de télécommunication ci lañ fi def tali boobu relier Mbacké ak Touba euh, naka noonu ci troisième république nga xam ne boo fekk na yi fi gën a jàppandi jamono du Diouf euh, ci la infrastructure yu bari amaat forage yu bari bari ci lañ ko defewaat ci lañ tali tali yu bari bokk na ci tali Touba euh, Touba Belel ba continuer Darul Wahab bokk na ca centre de santé boobu ma leen tuddoon bokk na ci la RDV bi nga xam ne moo tax diggante Mbacké Touba maanaam li ñu tuddee autoroute nga xam ne mooy ñaari voies yi dox diggante Mbacké ak ak euh, électrification yeneen quartiers yu bees ak quartiers yu yàgg yi ñu gën a généraliser seen électrification naka noonu euh, automatisation de la téléphonie fixe maanaam jamono yooya téléphone téléphone kër yi xam nga cellulaire boo amutoon waaye télé téléphone kër yi loolu woon automatique da ngay woote ci centrale ba laaj ne ne diw numéro sàngam laa soxla ñoom ñoo lay composer numéro boobee lëkkale laaj ñoom. automatisation bi nga xam ne da composé composer numéro ki nga soxla mu sonné foofu directement loolu ci jamono yooyu Abdou Diouf la ko état du Sénégal def naka noonu boo ñëwee ci troisième république nga xam ne mooy nekk jamono Abdoulaye Wade ak Serigne Salih gis ngeen infrastructure yi nga xam tamit état bi defaat na fi bokk na ci mooy tëli yu ñu fa defaat euh, ci bokk na ci lu mel ne gaar bu mag gaar bu ndaw tëli yi nekkaat foofu yépp lu bokkut ak euh, tëli bu yu njëkk yi nga xam ne si moo nekkoon Touba ci jamono xelaf yooyu amaat na yeneen voie stratégique yoo xam ne dañ ko tëliwaat ci Touba euh, lëkkalewaat leen lu mel ne angle 28 bi noonu ñu euh, renouveler waat tëli bi nga xam ne si moo ko lëkkaleeg euh, booy dem Ndamaatu bi nga xam ne si moo jugee digg moo jaar diggante kër sëñ Fallou ak kër sëñ Abdoulaye borom dër bi naka noonu ci jamonoy alxilaafatul xamisa ba léegi jëmmi sëriñ Saliou ci boppam ci loo xam ne confrère bi moo ko def sëñ bi xam nga. centre euh, culturel yi may nga xam ne man ñun ci yoonu murid ndax dans le jargon murid euh, fil fil qamusil murid yi dafa am ay euh, seen wax yi ni bopp masalan kër Sëriñ Tuubaa yi man damay wax ne ay foyer culturel la wala ay centre culturel ndax fonction bopp lay jouer centre culturel yooyu wala kër Sëriñ Tuubaa yooyu ci jamono Sëriñ Saliou dafa yokk lool lool lool lool lool lool ci Tuubaa ci Sénégal ak ca bitim réew dañ ko tamit gën a activé waat maanaam ci xelaaf ak sëñ Saliou ni centre pour sëñ Touba yooyu rôle bi ñu doon joué surtout te bitim réew mm, euh, ni ñu gënoon activé euh, euh, activité bi ñu amoon dafa gën a tar ci alxilaafatu alxamisa naka noonu bokk na ca ci wàllu mbay ci alxilaafatul xamisa yoonu murid gor bi nga xam ne si gor na ko nga xam ne ba mu doonee yoonu murid ba léegi goroo bu ni bu ni magee muy xel koom te ñu revitaliser waat ko te foofu it yoonu murid joxewaat ci njàng mu rëy rëy ci euh, euh, euh, nu ñu koy ambientaliste yi écologie yi ñi yëngu ci wàllu environnement ndax bañ koy gor booba ñu bari tiitu nañ ci ci wàllu état bi ak wàllu bitim réew ci ne ay yàqub la waaye bañ ci noppee yi jàppoon gis nañ ne mënu mën a ñàkk loolu yoonu murid ci njiital alxalifatu alxamis joxe na fi bind bu rëy rëy ci googu fànn wantam def na foofu un acte de de développement ndax Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne ci wàll agriculture ci lañ sukkandiku naka noonu ci alxilaafatul xamisa yoonu murid euh, jaaxewaat na bind bu rëy rëy muy ci mujjug Serigne Salih muy euh, deux cent kilomètres yooyu moo xam ne daf koy euh, goudron ci Touba foofu damay wax ne sëñ bi daf cee jox ñi ma leen di bëgg a wax ku ne bind jox na état du Sénégal bind jox ko sëriñ yi yoonu murid bind jox dongay sëñ ci bay seen bopp bind jox tariqa yeneen yi bind jox association islamique yi bind ci naka bu dee dongay sëriñ Tuubaa yi sëñ bi wane na ni maanaam kilifa gu mat kilifa la nga woo mbooloo ma da leen cay jiitu da nga leen wax fa mu jëm ba pare jiitu leen ca te mooy addiye yi ngeen fi daan indi mi ngi nii fii la jëm foofee mu jëmit weesu Serigne Touba ak dongo yi ndax nee na addiye yi jógee ci dongo yi Serigne Touba yi Serigne Touba tax muy ñëw kon ci Serigne Touba la wala delluwaat su ma nee Serigne tubaa mooy dongo yi Serigne Touba ak dëkki Serigne Touba yi Serigne Saliou dafa jox foofu dongo yi mbind xamal ne leen addiye yi ngeen doon jox sëñ bi te se yi ngeen ma doon jox te Serigne Touba tax mi ngi nii ma den ko delluwaat ak Serigne Touba parce que nu euh, tax xam nga sëñ Saliou bu ne aytal lay defar loolu li tax ma ciy taxaw bu baax mooy ñu mujj ñu baree bari fii ci ak mu jëm lañ gën a xam sëñ Saliou bu ne ay tali lay defar ku ne war naa xam ne boppam taxul ndax koo xam ne yow eh, ba nga say daara yi bopp rek ba nga ci géejee kenn xamul kañ la sa kër bopp ba nga ko géejee génn kenn xamul kañ la booy booy defar tali cib dëkk pour population bee tax te la nga ko defar yi population bi ñoo la ko joxatoon donc foofu bin la bu rëy ci wan bu muy wane ni addiya yi ngeen doon joxe maanaam nit ku mat kilifa dalay xamal fa muy dugg te dala cay jiitu ni mu joxe état du Sénégal bind mooy li ñuy wax bonne gouvernance li ñuy wax transparence alal bu ko mbooloo dajalee jox la da ngay da ànd ak mbooloo ma di ko saytu te di leen wax muy dugg eh, dañuy wax ne eh, alalu mbooloo mbooloo koy bokk doxal ginnaaw lii doo ngay sëñ Tuubaa yi ñoo ko fi daan indi te defaat ci loo ne doo ngay sëñ yi dañ koy jariñoo te li ñu fa def képp kuy dongab képp ku dongab sëñ Tuubaa boo duggee Tuubaa da nga ko jariñoo te addiyee doo ngay sëñ Tuubaa yi ñoo ko eh, def état bi war naa jàngi foofu bind ci ne taxe yi waa dëkk bi fay bi population bi fay bi waa Sénégal di fay taxe yeeg impôts yi ñu di ko verser ji trésor masalan tey lu mel ne euh, arrondissement Darou Moukhty Darou Moukhty bii taxe yi fii jóge ñu di ko verser ji waa trésor bu Kébémer wala defe naa bu Louga ala kulli xaal ma ngay jóge ji mujj ji trésor national ba nekk Dakar nañ xam ne xaalis bu jóge Darou Moukhty te mu te waa dëkk bi fay ko Darou Moukhty lañu ko war a investir nañ ci defaraat tali yi nañ ci defaraat centre de santé yi nañu jënd ay médicaments nañu fexe créer ay entreprise fii xale yi di liggéey Euh, su ko defee weer wu rek ñu séddale xaalis taxi yi jógee ci Darou Moukhty Darou Moukhty la war a dellusiwaat loolu état bi daf cee war a jàngee naka noonu dafay war a maase fépp it taxi yi waa Sénégal di fay eh, dañ ko war a investir ci réew mi dañ ko war a war a créer ay emploi war a def ay infrastructure war a initier ay projet de développement yoo nga xam ne si ci xaalisu réew mi lay jógee waaye di ubbi ay compte suisse dégg ak di eh, eh, ger nit ñi di foyee alalu réew mi fexe ba maanaam population bi nga maanaam tàggat leen wala nga xoor xorñooñal leen bañ dem ba jàpp ne maanaam loo leen defal maanaam effort boo def yow yow nitu état bi euh, da nga koo def muy faveur boo leen defal nga xam ne da ngay dégg toujours ku naan ñoo ngi sant président Abdoulaye Wade li mu ñu defal wala ministre sàngam wala ñoo ngi ñaan président Abdoulaye Wade mu defal ñu nangam loolu ñàkk xam sa bopp la damay wax ni ñii ne ci nguur gi suñuy surga lañu suñuy ouvrier buñ bàyyi fa buñ bàyyi woon fay taxi dootuñ fayeeku ñoom léegi nag ginnaaw ñun ñoo leen di fay ñoo leen fas ñoo leen jox li réew mi di leen ko doxaloo di leen di leen fay ñoom di leen fay salaire amul lenn loo xam ne war na war nañ koo def ci dëkk bi masalan comme ñoo ngi Darou Moukhty may jox exemple dem ci benn euh, infrastructure bu ñu def ci Darou Moukhty tëli bu ñu fi goudronné wala centre de santé bu ñu fi def boo xam ne benn bu ko defee benn faveur bu ñu defal waa Darou Moukhty seen devoir la ñu def parce que waa Dalmas dañuy fay tax ni ñëpp donc loolu seen euh, seen àq la ci ñu jot loolu donc euh, waa nguur gi war na nañu xam ni euh, sëñ bi joxe na foofu bind ci bonne gouvernance ci transparence ci keni alalu mbooloo mi ci mbooloo ma la war a delluwaat jox na bind également sëriñu murid yi parce que kenn ku nekk yoonu murid dama koy misaal toujours ci ne dafa mel ni océan Atlantique bi nga xam ne ñun suñ li ñu am ci ndox lépp ci géej ci la ubbi ko da comme océan Atlantique bi muy géeju Sénégal gépp xam nga géeju Sénégal boo la ko dalee ca Ndar ba ngay dem Cap Skirring ñun loolu lañu am ci géej ay tefes yu bari la Ndar am na tefes Kayar am tefes Dakar am tefes Rufisque bari Mbour Ziguinchor ba ba ngay dem Cap Skirring yooyu yëpp ay tefes la yoo xam ci océan Atlantique bu mag géej bu mag googu dox suñu digg ak Amérique ci la ubbi ko ma ne Atlantique bi océan Atlantique mooy Serigne Touba tefes tefesaan yooyu mooy kër këraan yi constitué yoonu murid kër karaan yi murid yi li ñuy yaatu yaatu ku ne da am foo bokk kër goo jokk kër karaan yooyu mooy tefes yi kër goo ci eh, jokk rek yaa yoon yi dama moo tax ma naan tefes goo ci duggee rek yaa géej gi li am solo kay mooy boo duggee ci géej gi nga fexe napp man napp napp am jën nga xam ne bu bu mi di jotee ba gaa yi taal seen i teg seen ceebi jën yow tam da nga mën a añ wala boobu boo mënta nappit nga fa nga sangu bokk nga xam ne boo boo génnee boo amati jën au moins da nga fasete li ma bëgg wax mooy kër goo mën a bokk ci yoonu murid eh, lañ benn la wax ay bokk foofu yi ngeen def di parparloo mën ko sa njiw laay siyaare mag ñi nga xam ne si ñoo doon ñoo doon suñu reykaay ñu ko woon ma teg ca ne leen la nekk Darou Moukhty moo nekk Touba moo nekk Darou Salam moo nekk kër Sëñ Samba moo nekk Sëñ Mor Diar moo nekk kër Cheikh si xajjale yooyu léegi la fi ñëw waaye mag ñi ñu ko woon kër goo ma saan dem da ngay yëg ne yaa ngi sa kër waaw donc kër goo ci jokkoo xamal na yaa ngi ci murid yi euh, foo gisee mbokk murid bu kër gu mbokk ku sëriñam xamal ne yéen a bokk sëriñ te mooy sëriñ Euh, ma ne donc euh, sëriñ murid yi war nañoo jënd leçon ci sëñ sëñ Saliou ci wàllu tëll yooyu ñoom it ëddee yi nga xam ne si dongay sëñ Touba yi ñoom ñu ngi leen koy jox te sëriñ Touba tax ak sëriñ ba ba tax ñu aju ci ñoom di leen ko jox nañ ko ci defaat nañ ko defaat ci mbooloo moom nañ ko defaat ci dongay sëriñ Touba yooyee nañ ko defaat ci dëkk yooyee nga xam ne si seeni maam yi maanaam dañ koo sañcoon ngir diine dañ koo sañcoon ngir euh, lu yëwalal jaam yàlla yi addiyee yi dongay sëñ Touba yi nañ koy dellowaat ci dongay sëñ Touba Serigne Saliou joxe na bind tamit yeneen tariqa yi te mooy bañ a compter ci ndimbal yu jóge bitim réew wala ay bokk jullit yeneen yoonu murid li mu liggéey lépp ci Touba ak ci yeneen dëkk yépp ak fu mën a sanc mës a am benn ndimbal bu jóge extérieur lépp dong yi Serigne Touba yi ñooy dajale seen i ñaq dégg nga ak seeni tool lay jóge ci seen i tool ak seen sëriñ yi la daan jóge ci seen i tool def ko ci liggéey bi Serigne Touba bi ba mel na mu bëgg mosuñoo jéggaan ni fenn yeneen tariqa yi xam ne ku la ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa teyit gumba ku ko abali foo ko xool loolu mën la lay xool jéem a basé ci seen bopp sukkandiku ci seen bopp comme ni ko yoon moo defee sëñ Saliou jox na foofu leçon jox na ko leçon tamit ci même euh, li ma wax nii ci tariqa yi day valable ci association islamique yi nga xam ne souvent dañuy dem ci réewu yi di fa yóbbu ay projet pour nit leen financer euh, ñoom it sukkandiku ci seen bopp euh, bi jox na ci leçon donc kon mu ne sëñ bi nag nee naa yoonu murid yëpp kon yoonu murid mel na ne ci à travers Serigne joxe na ay bind ci eh, état bi ci ak yeneen kuréel yi euh, ñaareelu ñetteelu canal canal bi nga xam ne si liggéey yi ñu def Touba ci la jaar tudd naa leen sànq liggéey yi ñu def te yoonu murid def ko ci njiital xalifa yi tudd naa leen yi nga xam ne état bi moo ko def dama doon junj rek am na ci yoo xam ne itam mooy alxadawaatu sha'biyya l'économie populaire mooy dongay sëñ Touba ci boppam ak jamaa'ir sha'biyya maanaam murid yi nga xam ne dañoo organiser wu ci ñaari anam nitaqul jamaa yi mooy def mbooloo lu mel ne dayra lu mel ne daara lu mel ne majlis yi ñuy jàngalee xam-xam wala an nitaqul fardi yi benn murid boo xam ne daa am ay koppar jëf benn jëf ci sëriñ bi bu ñëwee ci an nitaqul jamaa yi maanaam murid yi mbooloo gi ñu booloo pour jëf tuubaa ba ci ba ñuy njëkkateelu mooy dayra yi dañoo organiser wu ci ay dayra dayra dafa am ñaari façon dafa am lu may tuddee dawaayir taqlidiyya ak dawaayir xadiisa maanaam dayre traditionnel ak dayre moderne dayre traditionnel yi mooy ñi daan doxee ni dayre daan doxe ñi dayre baaxoo doxe ni mooy def réunion léeg-léeg nga organiser ay jàng buñ daje eh, indi cotisation yi wala leneen benn bis ñu jàpp bés dem siyaare ji seen sëriñ dayre moderne yi mooy ñi nga xam ne dañuy def loolu ba noppi waat ci beneen vocation maanaam nekk un une dayre de développement mooy addiya yi cotisation membre yi am na ci loo xam ne ni da nga koy yët sa sëriñ addiya wala da nga koy yët ci fi nekkal sëriñ Touba am na ci loo xam ne ni da nga koy investiraat ci dëkk bi maanaam ci liggéey bi sëriñ Touba bi mel na tey lu mel ne dayra Matlabul Fawzayni mondial xam nga ñaari Matlabul Fawzayni dañoo Matlabul Fawzayni bi tabax hôpital ak Matlabul Fawzayni bi yëngu ci seet setal maa ngi bëgg a wax fii Matlabul Fawzayni bi tabax hôpital bi muy bu mag bi xam nga moom day joxe at yi ne ko déer yëpp yu joxe bu màggal gee ak yeneen xew yi waaye itam moo tabax hôpital bi ma ne nag euh, daayira yi tamit war nañoo jël vocation boobu noonu c'est-à-dire euh, li nga xam ne si moo doonoon cosaan li parce que en fait dëgg-dëgg yi objectif daayira du woon rek dajalee addiya dem yët sab sëriñ maanaam li taxoon mooy échange culturel waroon a am wàllu jaxasoo ci ñu gëjoon a gisee sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne si ci pionnier réforme ci la bokk ci ñu ñi ñi initié daayira vision boobu la ci amoon mooy membre yi nekk ñuy dimbalante ci seen biir euh, euh, di def échange tamit di joxante ay cours maanaam leçons yi ñu def ak wàllu durus diine yi ak xeet yu demee noonu ak tam di dimbalante ci seen biir di def ay solidarité maanaam li may tuddee euh, projet d'intérêt commun projet d'intérêt commun maanaam ay projets yu nga xam ne ñëpp koy bokk la cay juddoo ñëpp koy bokk loolu moo doonoon cosaanu dayra xër xërug murid moo dem ba jàpp na ne lu daje ci moom wala lu moom ab sëriñam la ko woy réer ba ñu commencé def di dajale addiya yi di ko jëbbale ji waaye lu baax la lu baax lool sax loolu murid bokk na ci la ko tax ñu ne mooy joxe addiya donc bëggunoo wax ne dañoo war a dakkal eh, ay déere yi joxe yi joxe addiya waaye dama bëgg wax ne am na beneen lu ne ci wet gi loo xam ne mook jox sëriñ bi ñooyam te mooy defaat ko ci marafiq am na yu nga xam ne jàmm yàlla yi doo ngay sëriñ bi dañ koy jëriñoo waat gis nga eh, eh, ci fi nekkal Serigne Touba nga dem takk million jox ko ak jël million bi dem jënd ko ay garab séddale ko ay malaat daraje yàlla ñooyem fi moom te e, jàpp ne rek million bi nga takk ci déere bi boo ko joxul sëñ bi rek e, duggul fa mu war a dugg loolu aw giseen wu xat la te jamono day évoluer te nee naa leen woon am na Touba gu nekk suñ kanam gun war a tabax goo xam ne maanaam dajarey million dem joxe ko dong dem toogaat moom bokkut ak ñaan gi tax moom woon matalul fausé Touba gi ñuy dund moom gaa yi bokkut ak gi ci Matlabul Fawzayni waaw bokkut boobu lu ñu war a jëf la luy ñëw loolu nag addiya yi lii day dem ci suñuy kilifa lii ñu koy defar ci dëkk bi parce que ñoo bokk fu ñu jëm ñoom ñaar ñëpp sëñ bi lañ jëm waaye fekkente ne dañoo jël lépp rek di jëmale fële te fa muy jëmaat muy sëriñ bi ci ci foofu la koy defaat waaye kon day mel ne def gi ñu koy defaat feneen maanaam ci infrastructure yi ñu ci créé waat dimbale sëñ bi lay doon wala yombalal ko liggéey bi lay doon Matlabul Fawzayni ak lu mel ne Hizbut Tarqiyyah joxe nañ foofu ay exemple gis na ne daayira yu bari war doxin woowu ci eh, di liggéey ci côté diine ji ci di jëm ci bi waaye itam di def loo nga xam ne dana amal njariñ eh, eh, dongay sëriñ Tuubaa jàmm yàlla dina njariñ bokk na ca li ñuy ak daaraat muy daara yi ak majalis ilmiya yi nga xam ne moom muy Touba muy Darou Moukhty muy naanuwaay yoon murid yëpp foo dem fekk ko fa te ñu joué rôle bu conserver le parti mag bi ak mag ñi bàyyil nañ ñu ko fi daara ak majalis am solo conservatisme aveugle dafa baaxul maanaam li ñuy wax al muhafazatul amiya lii rek la fi mag ñi fekkoon nii rek lañ koy defee li fi mag ñi bàyyi woon bàyyi woon duñ ci jëm dara duñ ci duñ ci jëm soppi dara dañuy tënku ca noonu loolu sëñ bi giseen wu xat a xat tey nag damay wax toujours ne bu fekkente ne dara desul du nag yem ca la mag ñi defoon it day maase nag day maase xam nga mag ñi ay sareet lañ daan war ay néegi ñax lañ daan dëkk laax lañ daan xewloo laax mi ngi am ba léegi neex lool sax sareet lañ daan xewloo waaye léegi bu fekkente ne li fi mag ñi bàyyi woon lépp nag dañ koy def euh, loolu lañ fas yéene duñ ci soppi dara dañuy delluwaat ci yooyu te bàyyi fi tabax yi bàyyi fi oto yi bàyyi fi yu sedd yi waaw bu fekkente ne mënuñu ko maasale nag kon li ñu ci lislaam nangul nga xam ne du yàq sunu diine dañ koo war a bàyyi xel dañ koo war a jël te yonente bi nee na woon al xikmatu daalatul mu'min anna wajadaha fa huwa awla bi lu baax man al xikmatu lu baax laa tuddee fii am jullit moo ko moom ko fekk rek moo ci gën a yey damay wax toujours ne alxadaaratu dafa mat di ràññee xam nga tubaab civilisation lay wax civilisation ñaari aspect la am yoo xam ne nasaraan France français moom da koy tënk ci benn baat boobu civilisation boo ñëwee ci arab nag dafa la koy xajaleel dafa lay wax alxadaaratu dafa lay wax almadaniya lu ci ne boo ko tekkee civilisation la lay jox li leen wutale nag mooy alxadaaratu mooy aljanib janibul qiyam wal musul wal aadaat wa taqalid al maanaam yu baax yi am sunu aada yi ak sunu valeur yi yi ñu am donne ko ci l'islam donne ko ci eh, aada africain yu baax yi donne ko tam ci njàngaleem sëriñ bi ak li ma daan dund loolu mooy jaanib eh, mooy alxadaara bu nga xam ne waruñu cee waxaale dañ cee war a tënk bu wërë wër bëgg eh, maanaam lu yomb war tax ñu bàyyi ko maanaam so cee tënk ko roy tubaab wala naar almadaniya ba tey civilisation lay tekki de waaye mooy aljanib almadi oto yu rafet yeeg mbubb yu rafet yeeg kër yu rafet yeeg tabax yi yooyu xeet yépp ko bokk al insaniya moo ko moom kuy doomu aadama rek sa yëf la euh, te bu ngeen xoolee nation yi nga xam ne ñoo fi jiitu lu mel ne états les États-Unis d'Amérique nga xam ne ñoo fi jiitu ñoom euh, sa ni sa der mel wala làkk bi ngay làkk itteelu leen li ci sa bopp lañ soxla ak foo mën a xeet woo mën a bokk li ñu njëkk def mooy fexe laa boole ci seen bopp maanaam fexe la nga doon américain comme ñoom léegi nag ngir jariñoo li nga yor esprit boobu lañu war a amee mooy fexe ba fu xam-xam ne ci lu baax nasaraana ko yore wala naar bu ñu itteel nan dem jëli ko liggéeyal ci Serigne Touba donc alxadaara mooy li nga xam ne de ci waxaale damay wax toujours ne euh, maanaam euh, ataxabusu at-tamassuk bi thawabit wa taqallubu ma al-mutaghayyirat yi fixé maanaam les constantes dafa am y a les constantes de la fois et les variables de la vie loolu dafa mat a ràññee les constantes de la fois mooy suñuy gëm-gëm ñun ay jullit xam nga duñ dara warut a tax ñu doon leneen dul ay jullit dara warut a tax ñu doon leneen dul ay murit loolu mooy suñu pas-pas loolu dañ cee war a sax waaye nag lii changé ci àdduna muy nekkee ni adduna kooku dañ cee war a ànd ak jamono benn bu ci ne bu ñëwee ñu xool la ci dëppoo ak jamono ñu doxe ko te essence ba cosaan la des fa maanaam li ñuy wax al jam'u bayna al asala wal mu'asara boole originalité ak contemporanéité boobaa li ma li ma li tax ma wax loolu mooy ci daara laa jëm si daara ak majlis daara xam nga mooy li ñu xamoon fu ñuy jàngalee alquran dama koy xaajale toujours ne daara ak majlis li ñu xaajale mooy daara mooy al euh, mustawa euh, al mustawa al i'dadi euh, majlis mooy as al mustawa al jami'i ci jamono yooya maanaam daara ci la ñuy tàmbalee mooy niveau bi gën a suufe dalal alquran dalal tuuti ci as xam-xam boo dee nga commencé fréquenter majalis yi muy borom xam-xam yu mag yi nga xam ne borom aliwa yu sori yi borom téere yu sori yi ñi nga xam ne jëm tàmbali nañu risaala jëm kaw noonu jëm jawaahirul iklil ñooñu ñoo fay fréquenté euh, daara jaadu na nag léegi ñu dëppale kook jamono dëppale jamono tekkiwut mooy soppi doxinu daara euh, li ñuy tudde tey ay internat nga xam ne maanaam ni daaray doxalee doxe ndax doo ngay dañ fay dëkk waaye tamit dëkkin wu sell lay doon danañ fexe ba dongay du njalwaan yi parce que du njalwaan yi mooy da nga leen assuré ab dund dund bay du yow sëñ daara bi yaa koy assuré waaye jur ñoo koy assuré parce que en réalité boo gisee daar di dox nii doo ngay yelwaan yi quelque part kenn du mën a condamner sëriñ daara ba ndax fekkee yow da ko euh, def ci moom alxuraan ba noppi doo fa def doo fa def ndimbal tamit sëriñ daara bi sëriñ bi nit la comme ñëpp daa yore soxna yore yi soxna yore yi doom maanaam damay wax ne ginnaaw dalaa nekkal fee da koy nekkal fii moom laay wax toujours ma ne buñu dee liggéey looti doo ngay sëriñ Tuubaa yi liggéey boo xam ne nii laaju aju dara ci diine maanaam li ci àdduna la gën a jëm ci diine nañ leen di fay waaye liggéey loolu bàggal nga ne tàll leen yàlla suñu ba defar bi waxul loolu da nga leen boo leen liggéeyloo da nga leen di fay ba pare doogu leen ñaanal waaw sëñ bi moom wàllu ñaan gi ak xéewal yi dana dana ci dana euh, warlu na ko waaye nag da nga ko koy féete fii ci lu teew li maanaam yàlla ji sëñ bi warlu na ko waaye yi la ji yow da ciy féete sëñ bi mooy boo liggéeyloo dongam Sëriñ Tuubaa ba pare balaa nga koo ñaanal da koy fay da ngeen waxante woon tey jonte bi nee na woon euh, maanaam na ngeen moytu waxaale waxante nit koo war a fayal ba waxtu wa nga ko war a fayee jot dégg nga maanaam nga koy dawlal loolu ak ju rëy rëy la donc ak ku mën a doon même bu dee sa télé bi sax sukk ci yow jébbalu te di borom métier nga liggéey nga di ko liggéey loo xam ne ni ci lay tedd maanaam da nga wax ak waxante ak moom ak fay bu fekkente ne nanguwul nangulu la ko ndax war ma jum la joxit bu àggee moom na nga génne lu sedd xolam jox ko dox ko tàll loo loxo yi boo ko defut li liggéey doon doon sëriñam bu ëllëgee boo ko liggéeyloo dana la fi lay lay yoo xam koo gis mbaa liggéey ba sax xol du ci sedd da ngay soppee ko soppiwaat rek parce que da ngaa féetewut sëñ bi ci fii tiyaaba ji moom sëñ bee ko wan waaye tuyoo bu ji nañ ciy féete sëñ bi euh, bokk na ca donc nañ ma wàllum euh, daara yi ñu fexe ba cosaan li muy alxuraan ju sell yi dañ fay jànge ak yaru murid ba ñu fay amee bu ko jamono changé waaye structure bi maanaam jëmmi kër gi fi fi doo nga yi nekk li leen wër bii abi nañ fexe ba mu dëppook jamono na doon yi tabax moo ne nekk na doon ay néeg nañu tëdd ciy la nañ leen di fóotal jar na jël mu mbindaan di ko fay euh, muy fóotal xale yi euh, s'il le faut sax adduna day dema dem dem ba machine ya nga xam ne si dañuy fóot nga xam ne léegi doonatul nit waaye machine yi fóot nga mën nga ko dem ba am ko fi muy fóot nañu lekk lekk gu baax s'il le faut nga jël ay nit ñoo xam ne nii ay jigéen ñoo xam ñoom loolu mooy seen métier léegi bari na lool ci Sénégal jigéen ñoo xam loolu mooy seen métier xëy dem ci kër yi ñu jël leen nga xam togg lañ fay liggéeyee nga jël leen ñuy fay loolu nag lañ la a nekk mooy yow da ngay fay indi doom ne fii dañuy fay jàngaleem ngir dañuy fay su ko defee ñoom ñuy fay wax tey fay ca ko war a loolu mooy tax mu mu dem parce que njàngum nasaraan mi nga xam si yaa ngi jàpp nga ne ëllëg mën na tekkil sa doom yaa ngi ci investir di ko jëndal ay livre yu dem noonu bu la ñoree bu la alxuraan ji ñoree noonu dana la jaral fay baa nga def sax lu ci ëpp euh, bokk na ci tam ci euh, maa ngi bu leen fàttani ni maa ngi ci liggéey yi nga xam murid yi ñu ngi koy liggéey dans le cadre collectif maanaam booloo daara benn la ci majlis benn la ci naka noonu majalis yi tamit euh, war na ànd ak jamono majalis yi mën naa bañ a nekk léegi jàkka maanaam doon doonu ca darura daal doonu ca lu mënta ñàkk mën naa nekk sax kër guñ préparé defar ko saal ak yëpp nga mu am foo xam ne nii gone yi fa la ñuy maanaam tullaab bi fa la ñuy teg seen i livre sëriñ daara bi def ne mën nañ ko sonoriser comme nii ngeen def nii nga xam ne ba ñenn sa fond ba dañuy dégg di sëñ bi yox di euh, mudarris bi wax ci te man mi ngi tiim ab téereem donc structure bi ñu fexe ba mu jamono ba mu confortable te euh, xam-xam bañ fa daan joxe rek lañuy ñuy continuer euh, di fa joxe naka noonu formule yeneen yu bees yi xam si mën nañ cee jàngale ci jumtukaay yu bees yi support yi lu mel ne DVD yi lu mel ne CD yi nga xam ne borom xam yu commencé nañ ko jëfandikoo barakallahu fihim ak lu mel ne internet nga xam ne euh, ku mel ne Abdul Aziz euh, bu sëñ Bas bul dégg liggéey na ci tudde ko nii ñu tuddee majalis yi nga xam ne euh, formule bee wuute waaye daanaka li ñuy jàngale ci majalis lay jàngale mooy téeri sëñ bi téeri xam-xam ak yeneen ak yu demee noonu li ñuy wax université télématique murid ci boppam moom la ñu war a créer université Mouride bu nga xam ne man nga nekk Italie mën ngaa nekk Washington di jàng yoonu Mouride xam principe yoonu Mouride xam liñ daan dund xam euh, al fikrul xadimi yi te doo jóge foofa loolu yaa ngi koy jaar ci internet université télématique Mouride lu mel ne majalis nga xam ni taxaw na ci déjà ku ko gënoon a améliorer lu mel ne borom xam-xam yi fi nekk euh, macha allah li ci yoonu Mouride am kenn xamul nu ci fànn yëpp bu ñu ci defoon ab liggéey dana mën a jur loolu. naka noonu euh, xam ne Mouride yi ñu ngi koy def ci Touba. bu leen fàtte ne su ma nee Touba maa ngi bëgg a wax le territoire mouride c'est-à-dire euh, man li may tuddee le territoire mouride nga xam ne ñun ñoo ko war a développer dama koy situer géographiquement mooy boo taxawee Touba ci diggu jumaa ji li la féete sa càmmoñ day dem ba Darou Moukhty dem ba Darou Wahab maanaam day jaar Touba Belel dem ba Darou waxaat loolu yëpp ci territoire mouride la bokk nga jàkkaarloog penku li la féetee penku ba dangay ba ngay dem Taïf ci teritoire Mouride la bokk nga xool sa ndeyjoor ba ba ngay dem tiib jàpp xelkoom ci territoire Mouride la bokk nga jëm sa càmmoñ euh, sow ba ba ngay dem ngabu ci territoire Mouride la bokk loolu précaré la précaré maanaam xiit Mouride yi la boo xam ne sëñ bekk njabootam dong nga fi ne loolu mooy le territoire Mouride su ma nee murid nag seen effort yi ñu def mooy li ñu def ci digg-diggal boobu teew def nañ feneen ci bitim eh, ci bitti seen eh, zone boobu waaye li ma ci gën a itteel mooy zone bi murid yi gën a concentré wu fi nga xam ne seen li may tudd les mémoires les les symboles de la mémoire murid rumuz zakiral muridiyya yëpp foofu la ñu dajaloo ci digg-diggal boobu foofu la ñu concentré wu eh, effort yi murid yi def yëpp contradiction yi ñu am yëpp bëgg-bëgg yi ñu am yëpp yéen am yëpp foofu la ñu koy traduire ci digg-diggal bi jàpp si ba nga ñëw daru ba nga ñuy dem daru haba Euh, ma ne effort yooyu bokk na ci effort yu nga xam ne jarul ci cadre dayra jarul ci cadre association waaye ay nit ñoo am seenu xel ci sëñ bi yàlla jox leen ay koppar ñu def ko bu boobaa danañ ci teewlu ku mel nañ Jugo Kebe nga xam ne investir na loo xam ne euh, ba dafay da ciy tegal loxo di ko laal Touba xam ngeen ne rajal boobu Touba dafa am ni ñuy wax rajal bu ngeen xoolee Touba nim bi noonu dafa mel ni ak asar euh, jumaa ji ne ci digg bi corniche bi mooy asar voies yi nga xam ne si yëpp ñoo lëkkale jumaa ji ak corniche bi ñoom lañ ci leer a dëkk yu mag yëpp yu moderne yëpp noonu lañu constitué boo xoolee Paris tey boo xooloon carte Paris loolu noonu la mel wax périphérique nga xam ne mooy corniche bi ko wër tubaab noonu ne radial bi tàmbalee euh, ci buntu sow jumaa ji ba ma ngay dem forage Ndiouga Kébé romb jannatul mawa bu ñu ko Sëriñ Saliou tali boobu Ndiouga Kébé moo ko fi def forage boobu ñu ko tuddee moo ko fi def jumaa ji investir dafa lu bari bari ci wàllu sonorisation euh, euh, wàllu ventila ventilateur yi mu fa def ak euh, wàllu ay làmp ku mel ne El Hadj Djily Mbaye daana fa investir lu mel ni résidence Cheikhoul Khadim boobu noonu euh, am na fa bâtiment xam ne moom moo ko def léeg-léeg ngeen déggaat ay benn bennaati murid yoo xam ne nii lu mel ne màggal Tuubaa bu ñëwee dañuy jékki-jékki def benn geste bu rëy rëy rëy wut ay oto yu bari ne dañuy yóbboo ngir yàlla walla jël saxaar gi ne dañuy yóbboo ngir yàlla euh, boo jëlee ku mel ne Cheikh Mouhamadul Bachir ci effort individuel yi nga xam ne murid yi def nañ ko nga xam ne doomi Serigne Touba la nekk biographe Serigne Touba euh, bokk na ci ñi nga xam ne bu woon ak ñoom danañ umpale lu bari ci sëriñ bi moom ak yeneen i kàngam ku mel ne Cheikh Mouhamadou Amine Diop Dagana ci biographie Serigne bi dañu ñu nettali jaar jaaram muy téere bu rëy rëy bu am solo boo xam ne nii liggéey na yoonu murid foo xam ne loo xam ne euh, mëneesu ko xayma ku mel ne Cheikh Mouhamadou Mourtada di doomi Serigne Touba ba tey it waaw ñu may wax ne temps bi mi ngi euh, xat tuuti xam naa ne moom. yéex ci yéex ya tax ma ni moo ci feeñ waaye des na lu bari waaye kon léegi damay tënk di des ci ci romb point yu gaaw gaaw ma ne kon ci effort yi nga xam murid yi def nañ ko bokk na ca ay ay ay xalaat yoo xam ne ak ay initiative ñu jëlal seen bopp ci lu mel ay études euh, yoo xam ne nii euh, murid yi def nañ ko ak ay projet bokk na ca li ma tuddoon sànq ci euh, lu mel ne nakalaat yi Euh, waa rawdu rayaxin nga xam ne ñu yore organisation euh, activité culturelle yi dem ci màggal gi loolu ay initiative la yu murid di jël lu mel ne université télématique boobu Abdou Aziz Mbacké def euh, muy majalis bokk na ci initiative individuelle yooyu kon ngir rom-rom bu gaaw pour mën a junj lu bare bari ci liñ bëggoon a wax mooy Touba ak jëm gim jëm ci dans l'avenir Touba gi ñu bëgg fii juróom fukki at mu am nan nan la war a mel maanaam ñun sunu liggéey ci farata la su ma nee farata bu leen ko déggee bil ma'na shar'i ci farata ji nga xam ci l'islam waaye farata la en tant que ay murid ndax Sëriñ Tuubaa mooy sunu sëriñ ñu jaayanteeg moom mu digal ñu ne eh, da ngeen a ngeen ngeen soqali Tuubaa damay wax ne ñaan gi mu ñaan ci Matlabul Fawzayni ak gi mu ñaan ci Matlabul Shifaa yi eh, ay ñaan la waaye ay ndigal la yu ñu jox gis nga foofu naa naan wa anzilil ilma makaanal jahli wàcceel xam-xam ci barabu réer bu leen jàpp ne ñaan gu sëñ bi ñaan la eh, pour yàlla jékki-jékki rek xëy def ñu réer ñëpp ay borom xam daf daf ñoo digal ne na ngeen ubbi ay école na ngeen tabax ay daara nit ñi jàng fi mu ne wa anzalil naa makaanal faqri na nga wàccam koom ci barabu ñàkk bu leen jàpp ne sama borom sëñ bi da koo ñaan mu rek def murid yëpp ay ay borom xaalis def dafa ne na ngeen di liggéey bu weer dee ñu séddale ñu ñu séddale xaalis xam nga weer réew balaa dox dañuy def weer wu dee ñu séddale xaalis séddale xaalis li ma ci wax mooy fay saleer parce que bu ñu dee fay salaire weer wu dee ku ne ñu mosal la dara salaire yi du tolloo ndax niveau yi liggéey yi tolloowul ak métier yi waaye weer bu dee ko ne ñu mosal la dara consommation day am bu consommation amee maanaam euh, istihlak bu amee intage day am euh, ndax produit yi usines yi liggéey nit ñi di ko consommer mooy tax usines yi amaat lu ñu mën a produire loolu nag weer bu dee ñu séddale xaalis moo koy mën a lay tax ñu mën weer bu dee ñu séddale xaalis yi mooy di créer ay entreprise sëñ bi nee nañu créer ay entreprise gone yi liggéey ñu ubbi euh, ay daara gone yi jàng ñu ubbi ay mag ñi liggéey Euh, naka noonu nécessité la maanaam ñun ñu soxali Touba ak li ko wër li bokk ci territoire mouride nécessité la bu dul woon farata ji en tant que ay mouride sax nécessité la do jamono moo dem ko en tant que ay citoyen tant que ay doomi mi ñu war a fexe ba sunu dëkk bokk ci dëkk yi gën a avancé loolu euh, war nañ cee roy Touba bi ci jikko yu baax yi ñu war a jël ci ñoom la waxoon naa leen sànq ne yonte bi nee na lu baax jullite ko moom fu mu ko fekk moo ko da ko war a jël tubaab yi fi ne kenn ku nekk waxuma la sa biir réew waaye waxuma la sam réew par rapport ak yeneen réew yi waaye sa biir réew sax gox ba nga fa dëkkee région ba nga fa dëkkee département ba nga fa dëkkee moo lay gënal budul moom Italie ci boppam am na ñu maanaam dund nañ fa ba nekk màggat mu seen tànk mu sa tegarom fii nag defe ngeen defe nañ ne ku demul Dakar rek naan teewoo eh, bokk na ci lii tax nag ñu mën a buur maanaam redressement boobu am renaissance boobu am Touba jug bokk ci en tout cas fi au niveau du Sénégal mu bokk ci li may tuddee les villes émergentes pays dëkk yi nga xam ne si ñooy jiitu ci wàllu koom-koom ndax bu leen fàtte ni Touba ginnaaw Ndakaaru moo gën a rëy ci dëkk Sénégal yi ci wàllu démographie ak ci wàllu consommation gis ngeen Touba li muy consommer population Touba li ñuy consommer ci euh, wàllu courant ak wàllu téléphone euh, téléphone euh, cellulaire da ngay boole région Diourbel maanaam li des ci région Diourbel nga génn ci Touba moom ngay jël boole kook Louga ak région Saint-Louis muy doog a tolloog Touba ngeen xam ne kooku marché la bu nga xam ne dañ ko ciblé marché la bu nga xam ne dafa am avenir bu ngeen gisee banque yeeg yeneen investisseurs yëpp bëgg ñëw dañoo ragal dong ndax euh, euh, statut particulier bii tax Touba ak euh, murid yi niñ leen tax ñi ay am nañ yéene investir foofu loolu nag a créer conditions tax ñi amee xaalis te a liggéey Touba ñëw liggéey fa xale yi dëkk Touba ak su ma nee Touba wax naa territoire Touba parce que bu leen fàtte ne bu ñu demoon bu fekkoon dañoo tax benn zone industrielle diggante Touba ak Darou Moukhty loolu waa Darou Moukhty dañ ciy liggéey jeunes yi Darou Moukhty ak jeunes yi Touba li wër foofu investisseurs am na ñoo am nañ xaalis te mën nañ ko te bëgg nañ koo def am na ñii ay dongay seen Tuubaa la ñii ay jàmbur lañ ñi ci dongay seen Tuubaa bu ma ne am moonuy gënal waaye bu mu tamit ay jàmbur garaw l'essentiel mooy ñun sunu is diini yi maanaam Tuubaa aspect diine bi nga xam ne ci la lalu nañu fexe ku fiy ñëwit yow yaa ciy tënku waaye Tuubaa moom def benn concession maanaam tanazulaat du jógee ci ñun di dem ci ñoom ngir bëgg rek dañoo bëgg ay investisseurs musafir bu ñëw am xaalis ne da bëgg investir fii dañ lay wax ne fii kat dëkkub diine la na nga respecté norme diine na nga respecté loi bi les règles générales yi nga xam ne ci Touba dong lay dox na nga ko bàyyi xel masalan bu booba boo ubbee fi ab fabrique da nga fa def fu ñuy jullee foo xam ne nii bu waxtu jotee da nga permettre ouvrier yi fay liggéey ñu dem julli ji da nga tenir ah, compte daal ci la dimension religieuse de la ville de Touba euh, bokk na ca ma ne euh, li nga xam ne maanaam ngir Touba buur faaw ñu def ko ala mustawal xilaafatil amma au niveau du xalifa mooy xalifa bi ci Touba nga moo jiite yoonu murid yu baree bari dañ ko cee war a dégager ay responsable dem féexal ko ci su ko defee ay kuréel di ko saytu danaa ci tudd exemple rek boo xam ne ni moo ko tuddee mooy gën a ràññiku mooy jumaay Tuubaa ji ji nag bépp jumaa boo xam ne ci yoonu Murid dem nga ba am dimension boobu ku mel ne Darou Moukhty lu mel ne Darou Salam ak yeneen jumaa yi nga xam ne si yëpp à part jumaay Tuubaa maanaam seen dimension day feeñ ci yoonu Murid euh, day daal di nokk bu tubaa day daal doon roy waaye moom ci loolu euh, mooy administration boo xam boo koy moo koy gérer nga xam ne dañ koy doteel budget moom ay fonctionnaire am ci ciy liggéey ñoo yore wàllu entretien bi wàllu éclairage bi ak wàllu archivage euh, textuel audiovisuel comme lii ngeen di def nii nga xam ne waxtaanu ajuma bu fa jàll euh, xalaqaat diine yu fa jàll am nañ ko ci support yëpp yi ma leen waxoon euh, wàllu entretien beeg yëpp ña fay liggéey di garde guddi it li ma leen waxoon sax ñu di leen fay weer ñu di leen fay weer ña nga xam ne ci ay fonctionnaire lañ lañ leen jël maanaam ñi jël ñi fay yëngu ka mutatawi'in bokkut ak ñi fa jël ka mustaxdimin maanaam ay volontaire ni ñu leen di traité du bokk ak ni ñuy traité ay employés admi jumaay Tuubaa ay administration la war am donc boo xam ne ay employés am ñoo xam ci la ñuy xëy di ca gont euh, comme ni Makka amee loolu. naka noonu loolu damaa ko joxe exemple rek ci ay réformes yoo xam ne ak féexal gu ñu war a féexal xalifa bi ci responsabilité yu baree bari yoo xam ne jot na nañ ñu jox ko ay kuréel. ci biir njaboot gi njabootu Sëriñ Tuubaa moo ma ne njabootu Sëriñ Tuubaa gi man maa ngi bëgg wax al usratul muy e, njabootu sëriñ bi njabootu ñi ñu mbokkal Mbàkke bu soobee njabootu Cheikh si naka noonu bu dee ci wàllu état du Sénégal état du Sénégal wax naa ne warteefam la ci mu intervenir ci Touba parce que Touba moo ne Touba mooy murid yi rek ay citoyen lañ comme ñëpp dañuy fay tax ci nii ñëpp kon seen àq la ñu fekk leen fa ñu nekk yéwénal seenu nekkin bu boobaa état bi amul benn choix amul benn ngëneel bu muy defal Touba tëri yañ fay def ak centre de santé dara lu ñeen ciy santé amul parce que la waajiba ala sukuri seen wërteef lañ def seen wërteef lañ def euh, naka noonu euh, bu dee ci wàllu population euh, ak jamaahirul muridiyya muy ñun dong seen Touba yi ni niti yi suñu wërteef la it nu fonkaat dayre yi te gën koo ak jamono mu nekk ay dayre yoo xam day joxe addiya waaye mu nekk ay dayre yoo xam ne day ubbi ay centre de santé école da nga day bënn ay forage naka noonu proposition yi nga xam ne ci lay jeexale ci lu gaaw a gaaw xam naa waxtu wee tax ni ma bëggoon a lépp du ko mën waaye proposition lay def pour bu ñu bëggee redresser pour bu ñu bëggee développer Touba mooy les états généraux de Touba faaw ñu def mooy ñu jàngataat Touba convoqué ndaje mu mag moo xam yoonu murid mépp a koy teewee da ko dalee ci xalifa yi ak kilifa kilifa kër yi diine yi ci bokk yépp daayira yi dégg nga euh, xam-xam yi ne ci yoon wi euh, euh, immigré yi murid yi nekk ci biti état du Sénégal experts yeeg yépp ñu dajale leen Touba def benn congrès bu mag a mag boo xam ne nii dañuy jàngat situation dëkk bi bu boobaa danañu wut ay commission spécialisée yoo xam ñooy wàcc ci mbedd yi da nga def njàngat sur le terrain xool li tubaa yan mooy ay problème fa la jafe-jafe yi nekk wax ak ñëpp ñi tout toutes les forces vives du mouridisme mbooleem euh, ku yëngu ci yoonu rek ak ku yëngu ci Touba ñu wax ak ñoom tailleurs yeeg transporteurs yeeg jigéen ñeeg màggan ñi ñëpp ñu wax ak ñoom pour mën a xam lan mooy problème mu Touba ndax bu ñu nee mooy population bi yooyu ñu dañ koy tënk ci benn euh, document boo xam ne dañuy defaat benn ndaje boo xam ne ay experts ñooy toog étudier nag daal di nag dégager les de l'action a mëne pour euh, euh, da nga maam maaw Touba bokk na ci ay ay réformes Touba ngir ñu man koo développer faaw ñu def ay réformes réformes yooyu mooy soppaxandiku yu bëree bëri xewi diine yu bëree bëri yoo xam amul sëslaay ci sëñ bi amul sëslaay ci l'islam dañ ko a supprimer na murid yi murid yi yan ñeenti fet dong lañ am yu yuñ dëppoo loolu yi nag fexe ba fonk ko euh, da am solo dana bokk ci réforme yi ci wàllu diine bokk na ca euh, ci wàllu réforme yi ci wàllu diine mooy màggalu Tuubaa yi xam ngeen ne magal Tuubaa benn bis la woon ginnaaw bi lañ ko soppi ci alxilaafatu euh, euh, euh, salisa jamono si iblaat ci lañ ñetti fan jot na nag évolution Touba àgg na doole yoonu murid àgg na jamono àgg na ci Touba magalu Touba dootu nekk di ñetti fan waaye une semaine lay doon une semaine yoo xam ne ni ay manifestation culturelle lay doon parce que Touba bu leen fàtte ne màggal gi mooy seul événement bi nga xam ne waxuma la ci Sénégal waaye en Afrique de l'Ouest dimension yi ma leen bëgg wax yépp daje mooy congrès politique la économique la saxfu politique la forum social la euh, rendez-vous diplomatique la euh, saison touristique la euh, mawsim si ñu koy waxeeti wàllu diine wàllu jaamu yàlla la c'est-à-dire dafa boole yu bari jaamu yàlla gi mooy cosaan li waaye occasion la pour ñu def ay ndaje politique parce que murid dañoo war ci politique bi maanaam ñii ngeen gis ñu ne ay murid lañu di yëngu ci politique bi bokkut ak murid yañ soxla pour liggéeyal ñu Touba murid yoo xam ne dañoo naan sëñ bi ba ba fees del dégg nga maanaam am xam-xam bu wëree wër ñooñu ñoo war a yëngu ci politique bi am ay parti laa lay wax nii su fekkee parti yi moo koy joxe gars yi jàppale leen waaye waxu murid yoo xam ne nii bu élection jotee da ngay exploiter sëriñ ci ak pësee fi murid ci sëñ Tuubaa di tari ay alxuraan ak di woote ay yooyu sëñ bi murid war nañoo weesu ñu dépasser loolu bu yàgg waaye nañ dugg ci politique bi nag impliqué wu ci boobu bu baax a baax a baax ñun dañoo war a bokk ci ñiy décider ñun doongay sëñ Tuubaa yi dañoo war a bokk ci ñiy décider ci réew mi waaye toog yàggaaral képp dara yey sëñ Bamba ñu jëmul fenn ñooy ñëw dégg nga maam dégg nga di jaar suñu kaw lu ñu dajaleel sëñ bi ñu yàqate ko dégg nga euh, di ñu pamti pamte jot na nag ñun ñu ral ko suñu bopp ay bopp yu yu fees del nag moo koy def moom ndax damay wax ne Touba problème am yoonu murid du du ñàkk xaalis du ñàkk xam-xam damay wax ne ñii seeni i poche daa fees seen i bopp feesul ñii seen i bopp fees seen i poche feesul même amee nag jàppalante wuñ jàppalante wuñ xam nga sax xam xel mën naa nangu ñii seeni poche fees duñu am ñuy boromi xalaat li ma bëgg foofu ci ñim leerul mooy ñii dañoo amee xalaat am xam-xam waaye nag ñu xaalis ñii am xaalis di ay Richard waaye bu ñuy xalaat kat léegi nag bu ñu fekkante ne woon ñi am xaalis danañ fekk gaa yi xalaat seeni bopp bu baax ñuy gëstu da nga ñu jàppale leen financer leen kon yëf yi na bu yàgg-yàgg euh, xam naa ne ba mu di filaa bokk yi ndax waxtu wi mu jox daal euh, jërëjëf Serigne yaakaar na ne tey jii nii eh, andil nga ñu ay bind yu bees taq ci ñun ñi nga xamante ne ay murit lañu di tuddoo Serigne Touba ci aw doxalin gu bees boo xamante ne war nañ koo doxal waaw xam naa ne eh, waxtaan wi am solo bu mu am solo moo tax laaj yi xaw naa bari te xam naa ne li des ci waxtu wi tamit bëriwut kon li ñuy def rek moom mooy sëriñ bi danañ ko bern euh, beral ak cant goo xamante ne dañ koy def ci turu mu assasatu wafaay bi huquqil iman fàttali mbooloo mi rek ne bu subaa incha allah sëriñ Fallou njaay mu sëriñ Mbacke njaay moo fas yéenee seq ak ñun jotaay bi li mu fas yéenee waxtaan ak ñun mooy sëriñ Touba ak xam-xam. xam naa ne loolu ab sof lay doon rek lii nga xamante ne moom la sëriñ am sa tàmbali tey jii. incha allah moom tamit bu ñëwee ci waar woowu rek lay fas yéene bay kon euh, bala ñuy dugg ci laaj rek dañuy jox euh, sëriñ Jili Kebe xam maa ne ci taxaw seetlu bu gàtt rek ndax waxtu wi te tamit ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi jëm ci wàllu fiqh xam maa ne am na ay laaj yu ñu war a tontu incha allah buñ ñu jox sëriñ Jili kon ci ay minutes yu gàtt rek mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee. maanaam mu bañ a gudd rek incha allah su ko defee ñu jox ñi nga xam ne ñooy tontu laaj fiq yi incha allah ñu tontu laaj fiq yi ñu door a dugg ci laaj yi nga xamante ne moo aji ci thème bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi bu wér a ci jotaay bu mel ne bii eh, di rafetlu waxtaanu sëñ am sa bi bu baax a baax di xamale ne waxtaan la woo xam ne duñ min lool lool ci. ci faral di déglu te itam day mel ne njëriñ li ëpp na te soxla nañ ko loolu euh, may xamale rek ne waaw ñuy xamale rek ne njëriñ li euh, am na solo lool tey nekk lu ñu war di waxtaanee lu bëree bëri ndax euh, dafa bokk daanaka mën nga ne maanaam xaaj bu am solo la ci suñu jàmm yàlla ndax nit ki lislaam moom njariñam àgg na ci mm, lépp loo xamante nit ki mu ngi koy def muy ak jaamu yàlla loolu ak jaamu yàlla la jaamu yàlla gi xam waaye jëf ji muy jëf itam ci njariñ lu luy jariñ nit lu mën a doon rek ci jaamu yàlla la te taxawlu dëkk comme ni ko Sëriñ Tuubaa taxawle woon loolu euh, du moom ci jëm boobu lay amal njariñ waaye suñ suñ njariñ la ñun kon day mel ne euh, di ci waxtaanee toujours ngir soññ ci nit ñi def am na ci solo li ma euh, remarqué ci waxtaan wi itam te ma xam ne lu am njëriñ la ci sama gis-gisu bopp mooy wax nga ci sa waxtaan ne jëmmi euh, murid yi dañoo taxawaloon benn mën nañ ne mën nañ ne euh, main d'œuvre bi bi indi raay bi jóge Touba du raay bi jóge Njaaréem ba ñëw Touba ñooma kon loolu man gise naa ci ne jot na sëkk kon fi mu ne nii murid yi tam taxawal benn société boo xam ne liggéey yi amati ci dëkk bi fu mel ne Touba yu mel noonu yu mel noonu ñu yoral ko seen bopp léegi euh, ñetteel ba itam man gis naa ne murid itam daayira yi ñuy taxawal ba ci bu mel ni bii tey jii war nañuy soppi ko gën di gën a impliqué wu ci li nga wax ci wàllu politique lu am solo la ndax tey jii lu mel ne daaru musik yi doxal ko nii ngeen di defar di def lu am solo lu mel nii ku leen joxoon dëkk bi tey jii euh, da ngeen ci mën a dox lu am solo yaakaar naa ndax booy xool tey jii euh, politique soññee daf ci am solo état da ngay def pression ci moom li nga wax léegi maanaam bari na loo xam ne dañ koy jële fii di koy bu feneen wala nga bokk ci réew mi ñu defal la loo xam ne sa sa sañ-sañu bopp la nga wëlbati ko di sañ di ko sant ki ki ko def te loolu lépp itam ñàkk xam sa bopp ñàkk xam li nga moom la te itam euh, la ngay bàyyi muy dem euh, nit tamit lépp lu lépp lu mën a defar dëkk bi yaakaar naa ne yow mi moom dëkk bi yaa ko gën a mën a defar yaakaar naa loolu tam bokk na ci li nga xam ne ci ci li nga wax léegi maanaam ma ma ma li ma bokk ci li ma remarqué wax la kon day mel ne murid yi ñoom euh, naxu xadaara lañ maanaam day mel ne euh, jëmmi civil fu ñu mas nekk rek civilisation yi euh, fi ne fi ñu nekkee fi la ëppee day mel ne wàllu taxawal ay dëkk taxawal lu am njariñ kenn jiituwu leen ci kon day mel ne sa waxtaan wi maanaam bu jar di waxtaane la te tey it mu lijjanti ba murid yi xamaat seen bopp bu baax baax xam seen rôle te xam ne buñ jortu ne jaamu yàlla ak jàngi xasida ak nangam nangam loolu rek mooy mission Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mission gën naa weesu foofu yooyu yooyu yooyu yooyu dañoo bokk ci biir mission bi te yi am am ci solo lool mais mais tam taxawal ab dëkk ca lam laaj lépp lépp ngir jëmmi nit mën a nekk ci jàmm ba mën a jàmm yàlla bu baax a baax loolu dara gën ko ci rëy ñu ngi santaat bu baax a baax te di rafetlu waxtaan wi te di ñaan yàlla yàlla lafal la cat te gën a lu mel nii yàlla dogal ko ba ba bari di am ba ba xam-xam yu mel nii di gën a mën a tas ci barkam sëriñ bi wax sëriñ Jili Kebe mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare waa kon dañuy jox waa waa ñu tontu ci laaj yi nga xamante ni moom moo jot a ñëw sëñ bi bala ñu ñëw ci laaj yi ñu jox waa fiq ñu tontu laaj yi nga xamante ni jot na feroon mbokk yi ni waxtaan wi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndegam guddi dañuy daal di dugg ci laaj rek seen maam Cerno mbokk xam ne daa war ba noppi di jaay foo xam ni ña fay jaar yëre ñuy sol dëppoo wut ak lislaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين maanaam loolu mu wax muy woor ba noppi nekk foo xam ne ña fay jaar lañuy sol dëppoowul ak lislaam daa mel ni mu woor ak mu ñàkk a woor ñoo ci yemoo fu man di nekk di fa jaay ca ña fay jaar lañuy sol dëppoowul ak lislaam day fexe ba lañ ko digal muy du xool araam mu def ko su fekkee fexe na lu man te mënta ñàkk a araam mu def lan waxoon jël saala muy saa yoo xam ne bëtam yam na ci lu araam mu daal di wëlbati ko téye ay bëtam ah saa yu maytoo lu man nga xam ne saa yu bëtam dalee ci lu araam mu teggiwaat ko ci sensé rek kon day lu man fexe ba téye ay bëtam saa yu mu teggiwaat bëtam waaw laaj boobu leer na mu teg ci mu ni damay laaj koo xam ni daa tukki am na fa fukki at bi mu ñibbisee mu fekk soxnaam am doom ndax doom jooju bu waa ji faatoo dana ko doon wala loolu daa mel ni muy tekki mooy doom jooju du doomi yoon ndax wax na ne gën jaa yàgg am mooy juróomi at wala ñeenti at ginnaaw du doomi yoon nag moom bàyyi boobu seq ñu dara du ko doon shukran laaj bu mujj mu ni ndax zakatul fitri mën nañ koo génne ci xaalis wala déet loolu daal ngir yeeg yu mel noonu nangu nañ ko waaye bu dee ci ngirum imam Malik moom mel na ni nanguwul ñu génne ko ci lu dul lañ digle woon rek muy la gën a bari ca waa barab boobee di dunde rek waaye dees ko sañ a génne ci xaalis jazakumullahu jërëjëf waa laaj na fiqh ya ci seen tontu bataaxel yu am solo yooyu ngeen di def xam naa dañuy dugg ci laaj yi rek dañ ciy am yuñ ci jukki rek ndax waxtu wi dafa mel ni li ci des bariwul waaye mbokk mi dafa doon laaj sëñ Xamsatu Jaxate mu ne ndax xalaatoo ni Touba jot na ñu am lu mel ni building administration ngir ñoo am muassasaat yoo xamante ni ñooy saytu développement Touba. jaglaaw xëyran euh, waaw. jaadu na am na fa sax euh, c'est que moom niveau bi mu ko indi daf ca aggut léegi ñu tuddee le conseil rural mooy kuréel bi saytu Touba conseil rural boobu waxtu moo xat waaye li ma bëggoon a foofu lu bari ngi fi loo xam ne bëggoon naa koo leeral ci réforme yi ñu waroon wax mooy que Touba àgg na fu nga xam ne communauté rural mënu ko gérer dimension Touba ci wàllu mbooloo la fa dëkk ci mbooloo ak dimension ci wàllu espace li dëkk bi li mu tàlli Euh, commune rurale mënatu koo gérer il faut ñu wutal Touba autonomie li ñuy wax autonomie mu nekk un département autonome gis nga Mbacké ni mu nekk département Touba dañ ko war a créer mu nekk département comme Diourbel Diourbel Bambey ak Mbacké ay département lañ ñoom ñoo constituer région Diourbel Touba it dañ ko war a defaat mu nekk département maanaam Diourbel dañ ko war a def mu nekk ñeenti département yoo xam ne Touba benn la ci doon seulement li leen wutale mooy département bu Diourbel bu Bambey ak bu Mbacké ay département à statut ordinaire la ñuy doon tandis que Touba day nekk département à euh, statut autonome loolu mën naa nekk bu baax a baax ñoom niti nasaraan yi ñi jiite réew yi xam nañ ko sur le plan juridique sur le plan administratif mën naa nekk te Touba bu demoon ba di ko plaidoyer ba di ko layal pour ñu indi argument yuy justifier loolu ci wàllu diine mënees na ko indi ci wàllu culture ci wàllu espace maanaam géographie ci wàllu mbooloo ci wàllu économie yooyu yëpp Touba am na ay argument ne mën na étayer euh, la euh, la la réclamation de l'autonomie de Touba. laaj boobu leer na bu baax mbokk mi nee na bi mu la nuyoo mi ngi laaj ñàkk fay ndox gi ñu ñàkk fay ndox Touba ak yi ni demee ndax loolu itam bokk na ci développement bi Touba fayu ñu ndox fayu ñu ay am na taxes yu ñu dul fay ak yooyu yëpp mu ne ndax loolu bokk na ci développement bi. barakallahu fiika laaj bu am njëriñ la déedéet bokk ci du yoon it du yoon it euh, gis nga dëkk balaa ma mën aw tege ci yoon mooy loi dafay am te maasale. waaye bu ñu dee wut luwaay ñi néew doole ak ñi ñàkk doole luwaay ñi am ak ñi ñi amut bu boobaa àdduna tukki na luwaa dafa maase wala maasale ñëpp Tuuba ña fa nekk dañoo war di fay ndox mooy tax ñu mën a fexe ba bu bëgg nañ barrage de Jama wala ñu créé un lac artificiel gis nga bu ngeen demee Europe yaa ñi fi dund fii xam nañ bu baax ay lac artificiel ay dex yoo xam ne ay nit ko créé Tuuba war nañ ko fee mën a am sëñ bi buñ bëggee yooyu nag dañuy fay ndox dañuy fay ndox Euh, maanaam dama koy wax toujours ne maanaam ñun ni ñuy dégg xéwali sëñ bi dafa euh, day waar maanaam dañuy dégg xéwali sëñ bi rek mooy Touba moom du neex waay def mooy foo xam ne nii euh, ku def ak càcc boo ñëwee raw nga bu dee nga boo defee ak jubati boo ñëwee raw nga lu la neex sëñ bi Touba dañoo far nekk roytukaay roywaay ci doxal yoon ci doxal yoon bu boobaa nag fayum ndox ak lépp ci mooy moo ci war am incha allah taala jërëjëf kon ñu dégg ko noonu mbokk mi muy laaj mu ni lu mel ni jumaay Tuuba ak yenn jàkka yi ndax bokk na ci liy doxal diine di doxal dëkk ba ña fa nekk di nodd ak ña fay jiite te duñ leen fay dal mu jàpp ne moom est-ce que leen wan a wutal salaire buñ leen di fay ndax ñoom ñoom luñ mën a jàpp jazakallahu xayran maanaam bu fekkente ne day liñ xamoon moom ci kuy nodd ak kuy jiite ginnaaw moom ak jaamu yàlla goo xam ne nii moom <laughs> boo ko boo ko defee boo ko defee boo ko defee ñu def ko te it yàlla la ko digaloon moom njëkkeen dina ko digal maanaam bu fekkente ne mënoo wut sa liggéeyu bopp boo xam ne nii ca ngay suturloo léegi nga def ko nag looy jaamoo yàlla nga xam ne su séntu woo ak fay moom booy moo nga dem liggéey bu fekkente ne nag ñi nga xam ne si dañoo jëg dañoo jëg nag féete woo ca moom eh, li ma doon wax sànq ci administration bi jumaay Tuubaa bu mooy dem ba ñi liggéey nga xam ne bu nit ñi xëy ca boutique ya ak ca place ya ñoom jumaa ja la ñuy xëy mooy bu weer dee nag ba gaa yi def seen inventaire ñoom it jumaa ji moo leen di fay loolu nag administration moo ko mën a gérer waaye bu fekkee amul loolu nga xam ne jumaa ji dañ ko fi ubbi nga ñëpp julli si nga ñëw nga ne man may euh, imam wala may noddukat bi rek dañ maa war a fay man day di gën a dal sama xel mooy am ab liggéey di di di di ci xëy ni ñëpp bu ma ko jot gi may ma dem noddu bu fekkee maa fa jiitu bu loolu bu ñu noddee ma dem julli ji. <laughs> jazakallahu xayran kii mu ni dafay laaj lan mooy rôle sëriñ si maanaam ngir développement Touba mooy seen rôle deuxièmement it gouvernement bi ban rôle la war a jouer pour développement Touba. barakallahu fii que xaw naa ko junj temps bee mayu développement bi rek waaw mais c'est c'est c'est évident sëriñ si damay wax toujours ne ñoom ay responsable lañu ci maanaam li ñu tuddee les personnalités du pays sëriñ si dañ cee bokk xam nga personnalité politique yi mooy ñi jiite état bi personnalité économique mooy borom xaalis yeeg opérateurs yeeg xeet yu personnalité religieuse yi mooy sëriñ si ñoom ci kilifa yi réew mi lañu bokk te damay wax ne loolu sang si jàng xam nañ ko baax maanaam sëriñ dëgg-dëgg buñ ko définir dëgg ci lislaam ndax fii Sénégal dëggin bi ñu am ci sëriñ day ñett mooy bi ci l'islam am bi ci tubaab bi am bi ci aada am bi ci tubaab bi am ak bi ci aada bi am itteelu ma waaye bi ci l'islam am tey boo ko bu ko andi woon sëriñ mooy ci war a def politique parce que yonent bi nee na al muslim euh, euh, man lam yax euh, nu mu ko waxeete falaysa minhum loolu mooy politique sëñ bi itteewoo les affaires publiques les les affaires collectives koo xam ne ni mbiri jullit ñi itteewoo itteelu la bokkoo ci donc ma ne al muslimu siyaasiyun bi tabi'a le musulman est politique par nature euh, donc sëriñ dafa war a impliqué wu ci politique pour impliqué wu ci politique il faut mu am ak ñorte gi bu boobaay it euh, li nga xam ne si moom la ñuy jiite parce que mbooloo mi lañ topp yàlla lañ la toppee tamit waaye faaw nga won leen li ma la waxoon sànq di ma waxoon sànq ci wax ji ne l'islam diineeg dunia la sëriñ bi euh, liggéey ak jaamu yàlla indi sëriñ bi moo war a incarné loolu yow sëriñ bi yaa war a incarné loolu ci talibé yi représenté ñaar yooyu yëpp donc effectivement sëriñ si seen warteef la ñoom ñu nekk à l'avant-garde maanaam ci ñëw ca sàppe sa ci kanam ci soqali Touba ñoom sëriñ si ci lañu war nekk état bi moom il va de soi c'est-à-dire euh, juñu naa ko sànq warteefam par essence la constitution réew mi moo ko ko sant ci mu intervenir bépp fépp bépp localité boo xam ne nii mi ngi ci réew mi ay Sénégal ne fa warteefu état du Sénégal la mu intervenir foofu ci créer ay euh, ay conditions yu tax waa waa waa dëkk boobu mën faa nekk. Touba nag bokk gi ci bokk waxuma waaye nekk deuxième euh, ville du pays waa Touba di ay citoyens di fay ay taxes di def lépp di participer ci lépp warteefu état du Sénégal la mu inter euh, jëm ko développer. jërëjëf kon laaj boobu leer na ci mbokk mi ko doon laaj. dafa mel ni ñaari laaj la waxoon mu ne état it est ko war ci diggam ak Touba ndax taxawee na ko ci ni ko war a taxawee waaw moo doon nekkoon laajum ñaareelam xam nga sëriñ si seen taxawaay ci diggam ak Touba état bi it taxawaayam diggam ak Touba mooy nekkoon laaju ñaareelam mu ne ndax état bi diggam ak Touba ndax taxaw na ci ni mu ci war a taxawee. Euh, ci anam déedéet euh, bu dee ci wàllu infrastructure am na lu mu ci jot a def loo xam ne ay ay ay conditions moo masalan Senghor ak Sëñ Fallou am na lu fi état bi defoon état bi defoon dala ko sax Sëñ Mourou Moustapha ak colon yi ak tubaab bi am na lu fi état bi defoon waaye ay conditions moo ko doon déterminer euh, li mu li ko war lépp defu ko ci Touba xaaju koo def sax parce que li Touba représenté ci Sénégal tegal fee rek affaire diine man waxatuma ci diine waaye maa ngi wax ci adduna rek Touba nekk bu mu nekk ab dëkk ci Sénégal gannaaw Dakar mu ëpp ci ci wàllu mbooloo ak ci wàllu économie euh, ak ci wàllu géographie nekk deuxième ville du pays li mu représenté ci Sénégal Touba li fay génn ci ay taxes di dem euh, trésor euh, national di dem ci keesi état bi ci commune bu Touba kenn xamul nu mu toll commune yi ci Sénégal yépp bu Touba moo ci ëpp lu muy fay ay taxes ma ne li Touba di fay delloowaatuñ ko ci euh, Touba état bi li ko war ci Touba xaajuta def war ay warteefam lu bare bare bare bare dese na ko ci Touba par exemple bokk na ca ligne ferroviaire bi nga xam ne si moo dox diggante Dakar ak Touba parce que léegi bi ñëw na ba Touba bokkoon na ci warteefu état bi su bëggoon a dekkal euh, su ko ittee koom-koomu réew bi ñoroon su ko Touba ñoroon mu fexe ba diggante Dakar ak Touba bu amagul autorité au moins ligne ferroviaire bi saxaar gi moom bésu seet au moins saxaar di fi xëyee di fi gontoo saxaar di xëyee Dakar di fi gontoo naka noonu ligne Touba Dakar euh, Touba Saint-Louis mu fexe ba mu am saxaar cest dafay xool état bu responsable bu bëgg sa réew dox da ngay xool pi ville yi nga xam ne si dañu stratégique ci sa biir réew dañu euh, am marché nga nga doxalool donc Touba ngir tënk Euh, li nga xam ne moo war état du Sénégal ci Touba xaajagu de gu def warteefam lam ci jot a jot a def it bëgg naa toujours ñoom niti nguur gi ñuy xam ne du benn ngëneel bu ñu defal waa Touba seen warteef dong lañ def tey nag defaguñu genn wàll gi defaguñu asaga ji nag Touba ngi leen xaar ci lu bare bare bari jërëjëf Serigne Hamzatou Diakhaté